بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا yuufuuna bin-nadri wa yaxaafuuna yawman kaana sharruhu mustatira wa yut'imuuna at-ta'aama 'alaa hubbihi miskiinan wa yatiiman wa asiira innamaa nut'imukum liwajhi llaahi laa nuriidu minkum jazaa'an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 wala moom aji julli ci minal awra ci ci awra wala boog ak ci julliwul itam gisoon nañ ci xadiisu euh, Seydina Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu ta'ala anhu wa arda bi nga xamante ne <coughs> dafa wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne naha rasulullah naha naha rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam an ihtimal as-samma wa an yaxtabiya rajulu fi thawbin wahidin laysa ala farjihi minhu shay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere koo xamante ne dafay euh, lëmasu euh, dafay dafay dafay lëmasu lëmasu euh, ak ak ak gu gu tëx maanaam mooy koo loo xam ne day dajale comme ni nga xamante ne gisoon nañ ñetti xeeti firi yi nga xamante ne moom la ko borom xam-xam yu firee rahmatullahi alayhim ñett mu ne tamit bokk na ci li yenente bi sallallahu a wa sallam di tere mooy nit ki di bangu waan yaxtabiya rajulu muy bangu maanaam moom mooy mu toog teg ñaari jékki kay yi ci suuf ba pare yëkkati yeel yi ba noppi euh, jël loxo man moo xam dafa jël loxo yi euh, teg ko ci wàll gi waa wala déet mu ne euh, te mu ne te mu defe ko ci anam goo xamante ne amul dara loo xamante ne dafay nekk ci pëyam gisoon nañu li tax yeneen lan la maanaa wax jooju ak li tax yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam terewoon ko naka noonu gisoon nañ tamit xadis bi nga xamante ne moom mooy xadis sayidna abu hurayrata radiyallahu taala anhu wa arda bi nga xamante ne dafa doon wax ne yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa tere ñaari xeetum njaay ak itam maanaam eh, te waxoon nañu ñaari xeetu njaay yooyu benn bi moom mooy allimaasu mooy njaayum laal wan ne baasu ak njaayum sànni loolu tamit waxoon nañ ko yi ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim wa ak li nga xamante ne moom lay firi fa ñoom mu wa an yahtabiya mu ne wa an yahtamila famma muy daal di lëmasoo lëmasoo wenug tëx lëmasinu gu tëxu maanaam gu dajale te mat <coughs> ci anam yi nga xamante ne moom lañ ko waxe wan wa an yahtabiya rajulu fi sawbin wahid ay nit di bangu maanaam ba daal di maanaam bangu euh, te ci genn yére dong comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee woon ci leeral ci suñu jotaay bi weesu walillahi alhamdu wal minna gisoon nañ ci hadith sayyidina euh, Abu Hurayra ba tey radiyallahu ta'ala anhu bi nga xamante ne moom la doon nettali ci at bi maanaam doxalin ak ni nga xamante ne moom la yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yabal sayyidina Abu Bakr radiyallahu ta'ala anhu gannaaw ga mu yabal sayyidina Ali ngir mu daa karramallahu wajha ngir mu daa di wax mbirum baraa maanaam ak saar boobu nga xamante ne borom bi subhaanahu wa dafay wax ne moom ci jëmmi boppam moom moo denc yéeféri moom ak yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci kaw loolu moo taxoon mu yónni koo xamante ne moom faaw day daal di nekk maanaam faaw moom moo waroon a demal boppam wala mu yónni koo xamante ne ci waa këram lay bokk loolu moo tax mu yónni ci ginnaaw gi sayyidina Ali karramallahu wajha gisoon nañ ko te gisoon nañ ci li nga xamante ne tamit euh, Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu bi mu ko yónnee moom Seydina Abu Hurayra radiyallahu ta'ala anhu bisu bis bi nga xamante ne moom mooy bisu loj gi te mooy bisu Tabaski gi te bis boobu tamit noonu la Seydina Ali karramallahu wajhahu bi mu ñëwee ba wax la mu war a wax ba noppi Seydina Abu Bakar radiyallahu anhu da ko yónni tamit yabal ko mu bokk ci ñi nga xamante ne ñoo doon woote di yëgle ne comme li wax mun nu azzinu mi naan ala wala yatuufa bil bayti uryan mu ne <coughs> ala waawee yëgoo leen ma yëgal leen ne warut a aj maanaam bu mu aja ci mukk ginnaaw at bii képp koo xamante ne bokkaale kat yàlla nga naka noonu eh, néeg bi kenn bu mu ko tawaaf fa ci fekk da ngaa loolu gisoon nañ ko te gisoon nañ tamit les eh, eh, buntu bi nga xamante ne moo ci teg woon te boobu mooy baabu salaati bi bi ghayri rida maanaam buntu bi nga xam ne moom la ñuy julli te dara nekkul ci kaw maanaam te moom mooy ar ridaaw mooy li nga xam ne moom la ñuy teg ci kaw ci ginnaaw bi nga xam te ne moom lañ teg ak lambaay euh, gisoon nañ ko te mu ñu gis ne xaal gisoon ci hadith Seydina Jaabir bi radiyallahu ta'ala anhu fekk mu doon julli yéeréem bi mu daal di koy teg ci euh, lu ñu maanaam bant boo xam ne dafa am ay juñ maanaam mu mel ne lu ñu maanaam comme porte maanaam mu daal di koy teg li nga xamante ne moom la ci teg moom maanaam euh, mu daal di euh, lëmasoo li nga xam moom benn yëre bi waaye mu def ko li nga xamante ne moom mooy comme li nga xamante ne noonu lañ ko gise woon maanaam mu juwatle ko daal di wàcce euh, ñaari car yi ci mbagg yi ci juwatle ko comme li nga xam ne noonu lañ ko gise woon ci suñu jotaay yële weesu walillahi alhamdu wal minna waaye ba mu noppee mu ne am ñu wax ko ne ko yaa aba abdallah tusalli wa ridaa'uka mawdu' e yow yow yow Abu Abdullah te mooy sayyidina Jaabir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu wa arda moom mu ne ko yow ndax damay julli fekk sa euh, li ngay teg ci sa kaw maanaam ci wàllu yére bi ci sa ci sa kaw ci yére maanaam loola da nga koo fee ngay daal di jullee loola rek ci loo xamante ne li ci wàllu suuf gi rek a fi mm-hmm. mu ne ko nag waaw ndax dama bëgg ahbabtu an yaranil juhalu mislukum mu ne damaa bëgg ñi nga xam ne ñoom ñooy ñi réer ñi xamut ñi ñu mel ni yéen daal di may gis ra'aytu an-nabiyya sallallahu alayhi wa sallam yusalli hakaza damaa gis yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy jullee nii gisoon nañ tamit ci suñu bi weesu maanaam tàmbali woon nañoo gis baabu ma ma yuzkaru fil fakhiz ah, buntu li nga xamante ne moom la ñu tudd ci ci ci ci maanaam li aju ci mbiru al fakhiz moom mooy ah, lupp am na ci riwaaya al-Kushmayhani bi nga xamante ne moom min al-Fakhdhi la maanaam rahimahullah rahimahullah mu daal di wax ne qaala Abu Abdullah te loolu tamit lu ëpp ci riwaaya ko waaye am na riwaaya bu yu ko indi bu imam Abu Dharr rahimahullah <coughs> imam Abu Dharr al-Harawi rahimahullah mu ne wa yurwa an Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma maanaam gisoon nañu tamit eh, bi nga xamante ne taaliq bi nga xamante ne moom moo nekkoon hadith sayyidina Abdullah ibn Abbas ak Jarhad Jarhad ibn Khuwaylid al-Aslami ak Muhammad ibn Jahsh radiyallahu ta'ala anil jami' jële ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne al-fakhidhu awra maanaam lupp moom awra la maanaam ci góor moom moo tax ñuy wax amma at yi nga xamante ne moom moo aju ci jigéen ñi inshaa Allahu taala dinañu ko gis ci buntu bii di ñëw amma mu ne al-fakhidhu awra maanaam lupp moom moom ci awra la bokk mu ne ah, wax gisoon nañ tamit ne hadith sayyidina Anas bi radiyallahu ta'ala anhu moom lañ war a gis léegi inshaa allahu ta'ala maanaam mu daal di wax ne xasara nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam an fakhidhi mu ne ah, yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wuññi li nga xamante ne maanaam wala boog wuññeeku na ci maanaam luppam wuññeeku na loolu comme niñ koy gisee inshaa allah am na ci riwaayat am na fa in xasara la wax maanaam mooy dafa wuññeeku waaye moom ci jëmmi boppam moom moo ko wuññi. sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari rahimahullahu taala daan ne wa hadithu anasin asnad wa hadithu jarhadun ahwat maanaam hadith bi nga xam ne moom mooy hadith sayyidina anas ibn malik bi radiyallahu taala anhu moom moo gën a jug ci wàllu càllale maanaam moo gën a càllalewu waaye hadith bi nga xamante ne moom mooy hadith sayyidina uh, jarhad bi radiyallahu taala anhu moom mooy li nga xam ne moom ahwat moom moo gën a sàmm ndax uh, loolu gisoon nañ ko tamit ak li nga xam ne moom mooy teqantali ci aju woon ak li tax mu indi xad euh, euh, waxu sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu man ghatta an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam rukbatayhi hina dakhala Usman bi sayyidina Usman dugg gisee radiyallahu ta'ala anhu moom yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa muur li nga xamante ne moom mooy ay wóomam te loolu gisoon nañ ni mooy li gën a dëgër te mooy li gën a jub ci wax ji loolu euh, ba tey waaye comme li nga xamante ne moom la mooy fii euh, bu fekkente ne ña maanaam mën naa wax mën naa indi ñaari xeeti xalaat yëpp ñaari xeeti wax yëpp maanaam mooy ne euh, lupp subhaanallah maanaam li imam al-Bukhari wax rahimahullah maanaam moom mooy ne lupp donte bokkul ci awra ci gis-gisam waaye nag muur ko moom mooy li nga xam ne mooy li gën a sàmm comme ni mu wax ne wa hadithu jarhalil ahwat maanaam loolu moo gën a sàmm donte du ko boole ci yi nga xamante ne moom mooy euh, euh, euh, li nga xam ne moom la ñuy tuddee al awratul ghaliba maanaam loolu moom moo tax da ngay gis ne gis-gisam li mu gën a jege mooy gis-gisu fuqaha maliki rahmatullah alayhim maanaam mooy ne dafa am ñaari xeet yi awra maanaam awratul ghaliba ak ak ak awratul xafifa maanaam awra boo xam ne dafa dëgër dafa tar ak awra boo xamante ne dafa woyof awra bi nga xamante ne moom mooy bi tar bi te loolu moom mooy gis-gisu lenn ci riwaaya ci ci fuqaha u hanabila rahmatullah alayhim <coughs> te mooy mazhabu zahiri <coughs> rahmatullah alayhim comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu mooy ne euh, awra daal moom mooy ci kanamu nit ki ak ci ginnaawam maanaam tey bu ñu ngémbee xale waaw maanaam bu ko ngémbee couche ko lay feeñ lay nëbbatu ci moom loolu donc moom mooy li tudd awra te loolu moom euh, loolu nag waaye terewul leneen li nga xamante ne moom mooy lupp bi ba ci oom ak jumbax bi ak yu mel noonu lool tamit ci awra la bokk waaye nag awra gu woyof la loolu bu ñu xoolee wax lii nga xam ne moom la imam al-Bukhari rahimahullahu taala wax ci ñaari xadis yee dum naan xadisu anas asnad waa xadisu jawhadul aswad maanaam dañuy daal di gis boobu xeetu gis-gis te bokk na ci li koy mooy li mu indi ci waxu sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu ndax hadith sayyidina Abu Musa bi radiyallahu anhu daf ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam dafa muur ay wóomam maanaam mooy kon bu muuree ay wóomam kon lupp yi waxaale wuñ ko mm-hmm. maanaam itam mais Ah, hadith bi nga xamante ne mooy bu sayyidatu Aisha bi radiyallahu anha niki noonu sayyidna Abu Musa al-Ash'ari tamit solo ko radiyallahu anhu naka noonu sayyidatu Hafsa solo ko radiyallahu anha hadith yooyu yëpp li nga xamante ne mooy li ci wér mooy ne kon oom yi la nëbb waaye du maanaam oom la la nëbb kon bu boobaa dañuy daal di gis ne kon lupp yi feeñu toon mm-hmm. maanaam loolu mooy li wér ne maanaam lupp yi feeñu toon waaye oom yi ñoo feeñ loolu moom moo moom amaan na mooy li tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi lii moo daal di indi tamit hadith bi nga xamante ne moom la sayyidina Zayd ibn Sabit radiyallahu taala anhu maanaam e, wax lim naan borom bi subhaanahu wa taala mu ne anzalallahu ala rasulihi sallallahu alayhi wa sallam wa fakhizuhu ala fakhidhi fa thaqulat alayya hatta khiftu an tarudda fakhidhi mu ne yenente bi sallallahu wa sallam maanaam borom buur yàlla subhaanahu wa taala dafay wàcce ci ndawalam ndawam bi sallallahu alayhi wa sallam maanaam aaya alquran te luppam daal tegu ci kaw sama kaw lupp yi ci mu diis diisaay boo xamante ne may mbete ma dem ba ragal ci sama lupp bi da maanaam loolu Ah, maanaam li ko waral mooy diisaayu alquran bi nga xamante ne moom moom moo daan wàcc ci moom te loolu tamit day euh, euh, euh, ñi nga xamante ne dañoo jàpp ne lupp awra dañ koy mën a jëfandikoo comme lay waaye ñu jàpp ne lupp awra itam dañ ko mën a jëfandikoo comme lay maanaam ala kulli haalin kon boobaa dootul nekk layu kenn te loolu day dëgëral ne mazhab imam al-Bukhari rahimahullah mooy ne li ñu war a nëbb mooy Euh, mooy euh, li ñu tuddee ak saw ataani ci kanam ak ci ginnaaw mhm. waaye nag waaye nag maanaam li gën a sàmm mooy nëbb lépp mhm. comme ni nga xamante ne tamit noonu lañ ko gisee ci suñu jotaay bi weesu wallahi alhamdu min na mu daan ne haddasanaa mun qaala bil isnaadil muttasil fi awwal kitaab ilay haddasanaa Yaqub ibn Ibrahim te moom mooy Yaqub ibn Ibrahim ad-Dawraqi imam al-Hafiz rahimahullahu ta'ala Abu Yusuf al-Abdi al-Baghdadi rahimahullahu taala nekkoon euh, tamit koo xamante ne boroom xam-xam bu mag la rahimahullahu taala dëkkoon ne dëkkoon Baghdad nekkoon euh, fële ca <coughs> Iraq bokk ci boroom xam-xam ya Abu Yusuf mooy dàqantalam comme ni nga xam ne noonu lañ ko gisee woon ni ñu tudd Yaqub ah ñoom Abu Yusuf moom mooy seen dàqantal ci suñu jotaay bi weesu. ci suñu jotaay bi weesu gisoon nañ ko ku tuddoon Yaqub ibnu Euh, Ibrahim te moom moo nekkoon euh, Abu Yusuf Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf kooku bokkul ak Yaqub ibn Ibrahim bi kooku beneen génération bi la maanaam kon ñoom ñaar bokkuñu génération kii deux cent huit maanaam ku mujj ki ki njëkk tudd maanaam ki ñu mujjee tudd te mooy sëtu Seydina Abdurrahman ibn Awf bi radiyallahu anhu moom deux cent huit ci mu année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam suñu imam bi moom mi ngi génn àdduna deux cent cinquante deux ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam kon bokkuñu tabaxa bokkuñu génération beneen bi ci def keneen am na keneen ku tudd Yaqub ibnu Ibrahim te mooy al ansari bi nga xam ne moom tamit Abu Yusuf moom moo gën a siiw ci Abu Yusuf mooy al imam bi nga xam ne moom moo daal ànd ak imam Abu Hanifa waaw rahimahullah maanaam ñoom ñëpp Yaqub ibnu Ibrahim dañu tudd maanaam ah, loolu euh, kon moom la ñu tuddee al muxtalif wal muxtalif ci euh, xam-xamu xadis maanaam mooy mu am lu ñu nuróo muxtalif mooy ne dañoo nuróo li waaye muxtalif ñu waaye wuute nañ ngir ne am na lu leen nuróole waaye am na lu leen di tàqale ba tax nga mën a xam ne kii du diw kii diw la maanaam kon soo gisee Yaqub ibn Ibrahim euh, ci imam al-Bukhari wax ko kooku Yaqub ibn Ibrahim ad la bu ne bu amee turu sëriñam bu mu tudd mu ne sëriñ boobu moo jàngee ci Yaqub ibn Ibrahim kooku Yaqub ibn Ibrahim bi nga xamante ne sëtu Sayyidina Abdurrahman ibn Awf la radiyallahu ta'ala amma bu gënee dem ba wàcc ci beneen niveau bi gën a suufe kooku Yaqub ibn Ibrahim al-Ansari lay doon rahma maanaam ñoom bokkuñu ñoom bokkuñu ay tabaqaat ah, dégg nga moom mu nekkoon qaala nee na haddathana Isma'il ibn Ulayya waxoon nañ ko maanaam Yaqub ibn Ibrahim kon moom mi ngi gën a adduna cent soixante-sixième année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn adduna cent deux cent cinquante-deux moom mooy ki nga xam bokk na ci juróom-ñeent ñi nga xam ne waa ashaabu kutubu sitta yëpp dañoo solo ci moom ci lu amul benn dig-digle maanaam kon euh, moom ci euh, sëriñ la ci ñoom ñëpp rahmatullah alayhim te at bi mu génn adduna comme ni ñu ko waxe woon deux cent cinquante-deux at boobu tamit ci la Muhammad ibn Bashar ak Muhammad ibn Musanna ñoom ñaar ci lañ génn adduna ci kaw loolu maanaam nga gis ne ñoom maanaam sëriñ yooyu ñoom ñoom ñett ñëpp dañoo bokk génnandoo àdduna ci boobu la at mu ne isqaala haddathana nekk Ismaïl ibn ibn Ibrahim te mooy ibn mooy Ismaïl ibn Ulayya te moom mooy Ismaïl ibn Ibrahim al-Asadi rahimahullahu ta'ala Abu Bishr moo nekk dakkantalam moom waa Basra la rahimahullahu ta'ala même Yaqub ibn Ibrahim nekkoon na Basra tamit maanaam ñoo moom bu boobaa ci kaw loolu dañ koy daal di mën a wax Baghdadi la waaye tamit nekkoon na tamit Basra mm-hmm. maanaam bu boobaa day euh, dañuy wax ne hadith bi kon waa Basra ñoom ñoo ko solo mm-hmm. maanaam nga xam ne euh, kon Ismaïl ibn Ulayya rahimahullahu taala moom Abu Abu Bishr al-Basri rahim al-Asadi rahimahullahu taala niki noonu dëkkoon na tamit Kufa ngir ne foofu mooy cosaanam mm-hmm. euh, ku Kufa mooy cosaanam moom 193e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam la génn adduna waxoon nañ ay mbiram ci biñ ko mujjee waxoon nañ taxawoon nañ ci ay mbirum mu ne qaala nee na haddathana nettal nañu Abdul Aziz ibn Suhayb mooy euh, ki daan ànd ak sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mooy Abdul euh, mooy Abu Hamza al-Bunani rahimahullahu ta'ala moom it waa Basra la rahimahullah euh, dañ koy wax ci al-Abd moom mooy moom lañ koy dàkkantele waaye Abu Hamza moom mooy kunyaam rahimahullahu ta'ala moom nag jànge na solo na ci sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu te lu ëpp ci moom la solo ak Abu Nadrata al-Abdi euh, ak Shahr ibn euh, ibn Hawshab euh, rahmatullahi ala al-jami' wala radiyallahu an al-jami' naka noonu bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo solo ci moom mooy Shu'ba ibn al-Hajjaj ku mel ñaar imaam Hammad ibn Zayd tam solo na ci moom ak imam Sufyan ibn Sa'id ath-Thawri comme Bishr al-Wasiti Bishr ibn Husaym Husaym ibn Bashir al-Waaqidi rahimahullahu ta'ala ak moom Abdul Waaris ak ñeneen mam ñoom ñoom ñoom ñëpp rahmatullah alal eh, jamii ak Sufyaan ibn Uyayna ak ñeneen rahmatullah alayhim imam Ahmad ibn Hanbal ak ñeneen ñu dul ñoom maanaam nee nañu waa ji maanaam moom ku dëgër la ku wér la waaye bëriwul nag lu mu solo te waaye li ëpp ci li mu solo ci Sayyidina Anas la ko solowee moo tax moom ak Qataada eh, ak eh, ak Saabit al-Bunaani ñooñu bokk ñooy ñi gën a dëgër ci Seydina Anas bokk nañ ci ñi gën a dëgër ci na Anas ak ñoom imam Az-Zuhri ak ñeneen rahmatullahi ala al-jami' ndax xam ngeen ne Seydina Anas radiyallahu ta'ala anhu comme niñ ko gise woon dafa bokk ci maanaam ñaar téeméeri nit ak lu teg dañoo solo ci moom ah radiyallahu ta'ala anhu imam <coughs> imam Abdul Aziz ibn Suhayb bi <coughs> mi ngi génn àdduna 130e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moom mu ne an Anas ibn Malik sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu anhu xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam zul uznayni Abu Hamza mooy dàqanteel moom tamit al-Basri waa Basra radiyallahu ta'ala anhu wa arda mi ngi génn àdduna 90 wala 93e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam am na ñu ne 91 wala am na wax 92 waaye li nga xamante ne moom mooy li ñu gën a dëgëral mooy 93. donte dañuy wax quatre-vingt-dix tamit euh, ñu bëri dañ koy wax ne foofu ci la génnee adduna radiyallahu ta'ala anhu comme ni nga xamante ne noonu lañ ko waxe woon yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo koy daan mën nañ ni moo ko yar moom moo ko yar te it moom moo ne yenente bi sallallahu alayhi wa sallam musuma gis ku nooye ni moom ku woyofe ni moom te it musuma ngañ benn yoon te musuma fekk ma def loo xam ne dama ko def mu ne ma lu tax nga def nangam niki noonu fekk mu ma bàyyi dara mu ne ma lu tax defoo nangam maanaam loolu te maanaam te loolu ak ak ak yeneeni mbir yoo xamante ne ci ay jikko yu rafet yoo xamante ne gis na ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yaayam Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha moo ko indi woon ci moom ne ko ñëpp ñi ngi am lu ñu lay jox man nag aw ma lu ma la jox waaye sama dooma ngi nii Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mën na lay liggéeyal mën nga ko maanaam nga téye ko comme bu doon wolof yi lañ neex dañ naan yaqi laa lay laaj maanaam euh, kon euh, bi mu ñëwee yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam yor ko gën ji yor hmm. yor téye ko téye bi nga xamante ne moom mooy bi gën a rafet ba moom bokk na ci ñi nga xam ne ñoom ñoo ëpp li ñu ñu jàngal ci ay hadith yeneen bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ndax solo na deux mille deux cent quatre-vingt-huit ci ay hadith ci Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam imam al-Bukhari ak imam Muslim dëppoo nañ ci solo téeméer ak juróom fukk juróom-ñett fukk mooy cent quatre-vingts ci ay xadisam imam al-Bukhari wéetoo ci quatre-vingts ci ay xadisam imam Muslim wéetoo ci quatre-vingt-dix ci ay xadis Sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu wa arda mu bokkoon tamit ci ñi nga xamante ne eh, ay ndaw ginnaaw jamono Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waaye nag ginnaaw loolu donte eh, ci maanaam ginnaaw ginnaaw loolu ñu bokk tamit ci ñi ñu a ràññee ci ak mbaax ci ak ragal yàlla ak ci ak cellta radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu wa anna bihi moom Seydina Anas ibn Malik radiyallahu anhu moom moo tax moo gën a siiw ci ñu daan liggéeyal Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo tax ñu koy wax xaadimu rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moon mu ne anna rasulullahi ne na ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam gada dafa xare Xaybar Xaybar maanaam da maanaam Xaybar kon ab maanaam dëkk la boo xamante ne eh, maanaam dëkk yahuud yi ñoo ko ñoo ko dëkkee woon man naan waaw Xaybar ah, mu ne fa sallaynaa ñu daal julli indaha fa moom salaatal ghadaati ah, jullik suba gi bi ghalatin ci ah, ak maanaam ci ci njël gu gu waaw maanaam jullik suba gi gi salaatul ghadaati la maanaam jullik suba gi la ci la ci jublu maanaam ndax al ghudu moom mooy suba al afal moom mooy ngoon gi maanaam moo tax Euh, fii da ngay gis ne li mu wax ne salaatul ghadaati kon da ci dañ ciy jàngee ne jullit suba mëneef nu koo woowee salaatul ghadaati beneen bi ci des euh, mu ne kon euh, beneen bi ci des nag moom mooy day dëgëral mazhab bi nga xam ne mooy mazhabu jumhur insha allahu taala dañ ci gën a ñëw mm-hmm. rahmatullah alayhi bi wane ne jullit suba li gën moom mooy nga julli ko bu bu bu bu bu gi jotee rek maanaam loolu moom mooy li te loolu moo nekkoon baaxu yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam comme ni nga xam ne inshaa allahu taala dinañu ko gis ci xadis bi ñëw ci buntu bii ci bii ci tegu nee na faraki ba mu daal di yéeg nabiyullahi ndaw ndaw yenente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam mu ne waraki ba mu daal di war tamit abu talha mooy sayyidna uh, abu talha radiyallahu taala di bàyyi anas ibn malik radiyallahu taala anhu wa arda Abu Talhat al-Ansari te moom mooy Zayd ibn Sahl ibn al-Aswad an-Najjari radiyallahu ta'ala anhu moom mooy turam moom mooy baayu jiit la ndax moom mooy borom këru sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu ta'ala anha te sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu anha moom mooy wayjuru sayyidina Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu moom fekke na Aqaba mi nga xamante ne Euh, maanaam moom mooy bay'atul aqaba maanaam li nga xam ne moom la waa ansaari jaayante woon ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam ca xeer ya ca makka ma laataa ñu ñëw madinatul munawwara ala saakiniha afdalus salaatu wassalaam naka noonu noonu la fekkee badar ak Uhud ak mboolem xare yi nga xamante ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam xare na ko moom na ci ak moom di xare ak moom mi ngi génn adduna euh, ci lenn ci wax yi mooy fanweereelu at ñeent ginnaaw gàddaay yonent bi alayhi wa alihi wa sallam wax nañ tamit ne fanweereelu at ak ñaar ne Seydina Usman ibn Affan radiyallahu ta'ala anhu moom moo ko euh, moo ko jullee waaye amaan na li nga xamante ne moom mooy li gën a ngi génn adduna juróom fukkeelu at ak benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam cinquante et unième année ne Seydina Usman fekkiwu ko euh, radiyallahu ta'ala anhu euh, jullee ndax ndax li nga xamante ne moom la ñu soloo ci moom te euh, ne euh, te xadis boobu mu ngi ci Muwatta bu imaamu Maalik ne ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom say euh, sayyidina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu julli na ci woor na ñeen fukki at yu tegaloo yoo xamante ne korite ak Tabaski dong lay dox yeneen bis yëpp da koy woor 40 ginnaaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam te buñu gisee ne yenente bi sallallahu alayhi wa juróom fukki maanaam fukkeelu at ak benn ci la génn àdduna kon ñeent fukkeelu at maanaam bu defee ñeent fukki at kon li muy tekki moom mooy kon cinquante et unième année <coughs> la génn àdduna wala boog lu ko gën a féete kaw. Hmm. waaye nag comme que borom xam-xam yi ci wax cinquante et unième année bi <coughs> lañu wax kon loolu day daal di gën a dëgëral mbir mi hmm. bi ci des tamit moom mooy riwaaya bi nga xamante ne ne. Euh, euh, euh, Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn Mas'ud radiyallahu ta'ala anhu bi nga xam ne moom moo soloo ci moom ne gis na Abu Talha te hadith boobu nekk ci Muwatta mu ne gis naa Abu Talha loolu tamit day tegtale ne moom kon dund na ba jamono jooju te maanaam ndax moom Ubaydullah ibn Abdullah ibn Utba ibn moom ñoom la gis maanaam gisul gis maanaam gisul ñoom Seydina Omar ak gisuleen ñoom Seydina Usman kon loolu tamit day tegtale ne kon moom dund na ba ca ginnaaw euh, dégg nga amma li nga xamante ne nag moom mooy ay euh, xadisam ñaar fukk ak lu teg maanaam moom la solo ci ay xadis maanaam yéggul ci fanweeri xadis ci mu solo ci yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci ñaari saxiix ñaari xadis la ci am euh, radiyallahu ta'ala anhu wa arda imam al-Bukhari wéetoo moom benn xadis imam Muslim wéetoo moom itam benn xadis kon moom mooy sayyidina Abu Talha radiyallahu ta'ala anhu moom moo doon wat yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam itam maanaam euh, moo tax karaw yenente bi sallallahu alayhi wa sallam seen waa kër ñoo ñoo ko yoroon maanaam ñoo ci yoroon lu bari ngir ne genn wàll gi dafa ñax ñeneen ñi ñu séddoo ko waaye moom beneen wàll bi ñoom ñoo ko yor moo tax euh, euh, moo tax gis ngeen ni karaw yeneen bi loolu gisoon nañ xadis bi ko doon wax voilà maanaam yi ngay gis ci télé bi ñu naan la lii karaw yeneen bi la sallallahu alayhi di génne benn mèche gars yi di jooy ak yu mel noonu yooyu yëpp maanaam xeetu cinéma la gën a nuru ak ñàkk a xam mu ne dégg nga mu ne wa ana man ra radifu abi talha man maa dend ak moom topp ci ginnaawam moom sayyidina abu talha radiyallahu ta'ala anhu nee fa ajra mu daa di dawal an nabiyu nabiyullahi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fii zuqaaqi xaybar maanaam ci peggi xaybar rek maanaam ci dëkk yi nga xam maanaam ci wàllu mbedd mbedd yi nekk ci wetu xaybar nee na wa inna te li wér mooy rukbat yi maanaam nga xam ne bi ñuy daw di di di di di di di di di di dem ñuy dem di di di xare ji ah nga nee na rukbat sama rukbat sama óom la tamus mi ngi laal faxiza nabiyullahi euh, lupp yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam summa topp nag xataral izar euh, izar maanaam mooy lambay gi daa di euh, daa maanaam izar bi daa di yëkkitiku ngir ne xam nga bu ñu nekkee ci ci fas wi masalan bu bu fekkente ne dafa dafa toog nii ci wetam lupp gi laal ko nit ñi raj raj loo moo waral euh, yére bi yëkkatiku loolu moom moo tax xadis bi mënta tegtale xaqiqatan moo tax imam al-Bukhari rahimahullah ne xadisul euh, xadisu anasul asnad maanaam xadis na anas bi moo gën a euh, moo gën a càllalewe maanaam moo gën a jug ci wàllu càllale mm-hmm. waaye bu ñu ko xoolee ci buntu xadis ci wàllu Eh, maanaam ni yeneen bi sallallahu alayhi wasallam maanaam dëgg-dëgg est-ce moom da wuññil boppam da koo génne te ñëpp gis ko wala boog daf koo def ci tayeef wala yu mel noonu loolu dañuy daal di gis ne demi noonu maanaam mbir mi loolu moom moo tax ci riwaaya bu nekk ci Sahih imam Muslim daf ne fan xasaral isaar maanaam isaar bi ci boppam moo wuññeeku maanaam bu ñu xoolee ne eh, xam nga bu doon xasara mooy wuññi na mooy kasafa wuññi na mm-hmm. in xasara mooy wuññeeku na mm-hmm. voilà te loolu xam nga il a dévoilé ak il s'est dévoilé du benn ah. mm-hmm. voilà maanaam euh, wala il a wala il s'est dévécu ñoom ñaar duñ benn mm-hmm. maanaam kon dafa wuññi ak wuññeeku na du benn kon te fii baat bi xasaral isar de toute façon wuññeeku na rek la ma maanu in maanaa in xasara rek la mën a am mm-hmm. loolu moom moo tax li ëpp ci borom xam-xam yi comme niñ ko gise woon ci suñu jotaay bi weesu wallaahi alhamdu wal minna te ñoom ñooy xanafiye euh, yi ak Shafi'i ak Maliki ak Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhim ak euh, sax mbooloo mu bari ci Hanabila yi te sax moom mooy mazhab bi mm-hmm. rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne lupp gi bokkul ci maanaam lupp gi ci awra la bokk mm-hmm. lu dul ne Maliki yi ñoom dañ ko boole ci awra bu woyof bi mm-hmm. waaye awra la quand même ci ñoom moo tax dañ naan góor awra maanaam ci fuqaha Maliki rahmatullah alayhim awray góor mi ngi tàmbalee ci jumbax bi ba ci oom yi foofu nag la ñuy gisee borom xam-xam yi rahmatullah liñ ci wuutee ngir ne bu fekkente ne maalikee la rahmatullah alayhim ñoom jumbax bi ak óom yi dañoo bokk ci awra bi amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha jumbax bi bokkul ci awra yi waaye óom yi ci la bokk non euh, jumbax bi boo astaghfirullah jumbax bi moo bokk ci awra bi waaye óom yi bokkuñ ci awra yi waaye comme que óom yi euh, bëti óom yi nga nëbbu maanaam nga am loo ci nëbbu ngir mën a nëbbu lépp ngir mën a nëbbu en tout cas li tegu ci kaw bu boobaa moo tax kaw nga nëbbu loola ñi noonu naka noonu noonu la nekkee mazhabu hanafiyya yi ak euh, na mazhabu shafi'i yi ak hanabila yi rahmatullah alayhim mooy ne ñoom tamit jumbax bi la ba ci oom yi sauf que ñoom jumbax bi ak oom yi bokkuñu ci awra yi ñoom foofu lañ teqale maanaam foofu lañ wuutee ñi ci def maanaam hanafi hana maliki yi ñoom lépp ci awra bi la bokk xanafiye yi jumbax bi moo bokk ci awra bi waaye oom yi bokkuñ ci Shafi'i ak xanaabila yi ah, rahmatullah alayhim ñoom ah, jumbax bi ak oom bokkuñu ci awra bi waaye nag faaw nga am loo faaw nga nëbb ci dara ngir mën a nëbb li nga xamante ne ñoom ñoo ñooy li ci awra maanaam partie awra bi ngir ne boo ko nëbbut doo nëbbaale maanaam boo nëbbut partie boobu dina am dara ci awra bi lu ciy feeñ mm-hmm. maanaam ñoom noonu la ñu teqalee mbir mi Euh, amma bu ñu ñëwee ci wàllu jigéen nuróole nañ ko nag jigéen ji nga xamante ne jaam la maanaam jigéen ji nga xam ne jaam la ñoom it ak ñoom nuróole nañ nuróo nañ waaye daan ñëw ci teqantal gi insha allahu taala ndax jigéenu jaam awraam ak jigéen ak jigéenu gor bokkuñu bokkuñu de ñoom ñaar bokkuñu ay awra waaye nag awra bii moom mooy ci wàllu julli julli faw ñii nëbbu lii ci biir julli. dégg nga mu ne xattaa mbéte innii naka man anzuru maa ngi gis ilaa bayaadi ci weexu faxi bi eh, eh, eh, lupp nabiyillahi yenente yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maanaam ngi gis ne kon yenente bi lii tam dañ xamee ne yenente bi sallallahu wa sallam moom noonu la meloon maanaam moom partie bi nga xamante ne da daan nëbbatu le temps partie boobu dafa dafa dafa weex tal tal dafa weex partie bii nëbbatu moom day weex partie bi nga xamante ne moom moo daan feeñ moom moo tuubee wuñ xonk-xonk ci jëmmum sallallahu alayhi wa sallam dégg nga mu ne euh, kon mu ne fa lamma ba nga xamante ne daxala dugg na alqaryata dëkk ba nag maanaam euh, moy kaala maanaam te moom mooy xaybar mu ne allahu akbar maanaam allahu akbar yàlla màgg na maanaam allahu akbar yàlla moo gën a màgg lépp maanaam lépp loo xamante ne teg nga ko ci kanamu yàlla loola lu néew la wala boog lu neenu la lu dellu la di neen mooy yàlla rek moo màgg moo tax yàlla moo màgg loolu lañ koy firé wala yàlla màgg na moo tax euh, loolu nag mu ne xariba gent na xaybar xaybar maanaam dëkk ba yàqu na maanaam xariba mooy gent na yàqu na inna naka ñun ñii iza nazalna suñu wàccee bi saaxati ci peggu qawmin aw nit aw fasa aka ñaaw sabahul munzarina maanaam xëyub ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñañu <coughs> ñañuy waar ak di xupp maanaam te ñu lànk loolu la ci tekki mm-hmm. bu ñu waaree ay ba ñu daal di lànk <coughs> ñu lànk loolu moom <coughs> bu ñu wàccee ci seen pegg maanaam bu ñu ñëwee ba ci seen wetu dëkk rek maanaam wóo ñooñu moom mooy seen mbir yàqu loolu ak a ñaaw maanaam ni ñuy dundee ak lan la nga xam ne moom mooy seen mujj maanaam loolu li muy mooy ne ñoom allahu akbar bi la ñuy jëfandikoo baatu allahu akbar gi dañ koo jëfandikoo ngir wane màggaayu yàlla te loolu day tiital noonu yi maanaam noonu noonu yi baatu allahu akbar da leen di tiital fu ñu ko déggee dañuy tiit maanaam loolu euh, moo tax maanaam màggaayu yàlla donte mu am lu ñu leeral fii maanaam baatu allahu akbar ci cosaan maanaam tiitalaate taxu koo jóg mhm. maanaam dañ ko wax ngir war a mën a màggal yàlla ak tamit léeg-léeg bu ñu kontaanee comme niñ ko gisee woon mhm. ni nga xam ne moom la maanaam bu ñu kontaanee wax allahu akbar comme ni nga xamante ne tamit noonu la gisoon nañ ko mhm. ci hadith yi bu ñu meree maanaam ne tamit dañu gis ne sa bi sallallahu alayhi wasallam bi mu demee ba gis loo xamante ne néexu ko itam dafa ne allahu akbar naka noonu tamit fii nga xamante ne moom la masalan hadith sayyidna Umar bi radiyallahu ta'ala anhu tamit dañoo di gis ne bi nga xam ne moom la bëggoon yeneen bi sallallahu alayhi wasallam yow dafa jëfandikoo baatu allahu akbar naka noonu suñuy julli moom la ñuy jullee baatu allahu akbar moom la ñuy jullee tàmbalee ko suñu julli yi ngir màggal borom subhaanahu wa taala ak ngir wane ne maanaam mooy ci kanamu ci jamono joo xamante ne suñu sentiment yi jamono juñ mën a maanaam loolu day wane ne dañoo war a yàlla yëkkati ko maanaam maggal ko maanaam seede ci suñu xol ne eh, yàlla moom mooy ci kawe maanaam ñu dëggal ko wu seede ko ci xol maanaam tax teewal maanaam boobu ci suñu xol ci leneen lu dul yàlla neen la yàlla rek moo fi nekk maanaam ñu baatu wax allahu akbar te loolu dañuy gis ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam ak sahaaba yi radiyallahu anhum dañ koy jëfandikoo ci xaal bu ne mm-hmm. maanaam moo tax mu daal di koy wax ne fa qaalaha wax na ko salaatan ñetti yoon mm-hmm. maanaam mu wax ni wa baat bi wax na ko ñetti yoon te loolu tamit day wane ni maanaam loolu wax baatu ñetti yoon allahu akbar tamit ci sunna la maanaam bu mbir yi bu amee lu xew nga allahu akbar allahu akbar allahu akbar maanaam loolu sunna la naka te loolu ngay gis tamit ci bu nit ñi dee maanaam jur iid yi ak maanaam bisu ajjuma ak yu mel noonu nga xam ne di wax allahu akbar maanaam ngir màggal borom subhaanahu wa taala ak ngir ti ko ngir tamit seede maggaayam ci suñu xol te it seede ni leneen lu yàlla boo ko tegee ci kanamu yàlla neen la loolu tamit euh, loolu maanaam mu nekk tamit li nga xamante ne ab maanaam sunna la euh, lu mata bàyyi xel la mu ne mu wax ko nag ñetti yoon qaala nee na euh, maanaam te bii dafa dafay dafay dëggal maanaam day day saxal li borom subhaanahu wa taala wax ne yaa ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wazkurullaha kathiran éy yéen ñi nga xam ne gëm ngeen te dëggu soo leen taxee mbooloo maanaam ngir xeex ci yoonu yàlla ngeen di daje di xeex nangeen ngeen dëgëral seen bopp sax sax leen te baatu baatu tudd turu yàlla mu ne moo tax mu ne wazkurullaha kathiran na ngeen tudd yàlla lu bari booy tudd yàlla nag loola day waral maanaam ngi gën a dëgër ci sa xol loolu moom moo tax situation boo mën a nekk ak lu mu ñàng ñàng ñàng booy tudd yàlla di tudd yàlla di sant yàlla di bakk yàlla di kañ yàlla maanaam doo deñ di nekk ci xaalu zikkar boobu lu dul da ngay gis sa xol day féex situation bi nga maîtriser ko mm. waaye su fekkente ne moom lu ñu kii rek nga xalaat e nan laay def maanaam xalaat leneen lu bokkut ak yàlla mm. loola day waral maanaam ne maanaam panique bi day gën a yomb mm. mais situation boo xam ne panique moo ci waroon a am ngay tudd yàlla di ko sikkar loola day waral woyofu maanaam situation bi ak ak wàccam ak ak woyofam dégg nga mu ne qaala nee na wa xaraja mu daal di génn alqawmu nit ñi ilaa a'maalihim ci seen liggéey yi dégg nga maanaam buñ bu ñu génnee nag maanaam comme ñoom dañoo ñëw ci peggu jàkk gi ñoom dugg ci peggu dëkk bi ci dëkk bi moo ci peggu dëkk bi lañ lañ judd dugg euh, bi ñu nakkee ñu daal di seen yenente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom ñuy génn nag pour dem ci seen liggéey ngir ne ay tool la ñu amoon mm-hmm. waa Xaybar ay tool la ñu yore woon mm-hmm. nee ba ñu génnee fa qaalu ñu ne Muhammad eh, kii de yéen ci yàlla Muhammad la sallallahu alayhi wa sallam maanaam euh, lii da ci gis ne ñoom euh, moom ñoom ci turam rek la ñuy jaar te boo xoolee sahaaba yi radiyallahu anhum kenn du ci jaar ci turam wala bu buñ ci jaaree ci turam ngir benn maanaa la bu leer boo xamante ne bu ñu xam la te loola lu raar la ba pare dañ ciy teg tout le temps ak màggal hatta borom bi subhaanahu wa taala du jaar ci turam noonu rek lu dul ne da ciy teg ak màggal te saa yu jaaree ci turam am na maanaa bu leer bu tax mu jaar ci turam loolu waaw lu du loola rek da ngay gis yeneen bi la koy woowee mm-hmm. sallallahu alayhi wasallam danaan rasulullahi ba mu def nag noonu nga ci fekk wala nabiyullahi wala yeneen ak yeneen wala mu koy woowee tur tur bu mag waaye jamais mu ñëw rek tuddee ko noonu rek daan ne eh, yaa Muhammad nangam loolu amul ci alquran yaa Muhammad amul ci alquran maanaam wala boog Muhammad nangam amul ci alquran ba mu def loo xam ne day leeral. maanaam ne faw ñu tudd turam sallallahu alayhi wa sallam waaye tamit faw ñu leeral màggaayam ci ginnaaw loola ak fonction bi nga xam ne moom la yor te ki yor fonction boobu mu tudd nii loola tax ñu koy wax waaye du jamais ñu tudd ko turam noonu rek moo tax bokk na ci ñàkk teggin gu mag ci kanamu yenente bi sallallahu alayhi wa sallam muy ngay tudd turam noonu rek te bokk na ci li leneen beneen xeetu ñàkk teggin mooy nga tudd turam te julliwuloo ci moom sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne qaala wax na Abdul Aziz te moom mooy ibnu Suhayb mooy raawi bi rahimahullahu taala mu ne wa qaala wax na baadu ashaabina lenn ci ñu doon ànd ak ñun te moom mooy ñi daan ànd ak Seydina Anas radiyallahu anhu ndax moom taalibu Seydina Anas la woon radiyallahu anhu mu ne wal xamiisu maanaam euh, alxamiis fii tekkiwul alxumus maanaam xamiis fii li muy tekki mooy yaani mi ngi ci namm aljaysh xare wi maanaam al jays jays mooy gàngoor bi mooy mooy mooy mooy armée bi maanaam loolu la ci maanaam ni ñoom arab yi jaahiliya dañ daan tuddee jays alxamis maanaam loolu moo tax euh, mu mu firi ni maanaam mu leeral ne liñ ne Muhammad wal xamis maanaam ñu leeral ne euh, xamis foofu jays lañ ci jublu mooy armée bi mu ne qaala wax na ne asabnaaha Seydina Anas radiyallahu anhu asabnaha moo tax am nañu ko moom Xaybar mm-hmm. an watan cig doole ak kattan mm-hmm. moo tax dañuy ñëw rek nangu ko ci ci lu gaaw ne nga fa jumia ñu daal di dajale na ak sab yu euh, taaraar mooy euh, jaam boo xamante ne jaam bu jigéen boo booy jabaroo mm-hmm. loolu mooy taaraar maanaam mu daal di koy jël nee na fa jaa mu daal di dikki Dihyatun te moom mooy Dihyat ibnu Khalifata al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu nga xam ne sahaaba yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga xamante ne moom mooy ki gënoon a taaw ci sahaaba yi radiyallahu anhu euh, moo tax Seydina Jibril alayhi salatu wassalam danaan ñëw ci jëmmam moom euh, Dihyat ibnu Khalifata ibnu Farwata euh, ibn Fudala al-Kalbi al-Quda'i radiyallahu ta'ala anhu wa ardaahu moom la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yónni woon ci ki nga xam ne mooy kilifay Busra ngir mu jox lettre bi Hiraql la bi nga xam ne moom mooy kilifay wa Ruum yi mm-hmm. euh, naka moom la yónni woon ci Qaysar tamit mm-hmm. ah euh, moom euh, def mi ngi doon dund maanaam dundu na ba ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala maanaam ci ba ci xilaafa Seydina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu foofu la dund ci. Euh, musnad Baqi ibn Makhlad nag ñetti xadis la ci am euh, yoo xamante ne xadis yooyu bëriwul maanaam euh, moom moom rek moo ko solo radiyallahu ta'ala anhu imam Abu Dawud rahimahullah ci waa ashaabu kutubu sitta moom moo solo ci ay xadisam voilà radiyallahu ta'ala anhu mooy Dihya ibn al-Khalifa al-Kalbi radiyallahu anhu dañuy wax tamit ne borom xam-xam yi rahmatullahi anhu wuute nañ entre maanaam ci diggante Dihya bi ak Jarir ibn Abdullah al-Bajali radiyallahu ta'ala ñoom ñaar kan moo gënoon a taaru borom xam-xam yi wuute nañ ci waaye li nga xamante ne amaan na mooy li gën a sax amaan na mooy ne Jarir ibn Abdullah radiyallahu anhu moo a taaru ndax Jarir ibn Abdullah ci weer yu mujj ci la tuub dugg ci l'islam maanaam deful ak yeneen ci bi sallallahu alayhi juróom benn weer moo tax eh, moom Jarir ibn Abdullah radiyallahu ta'ala anhu xadisam yi nekk xadis yu am solo yu mat a bàyyi xel ngir ne xadis yi muy solo yi folliwuñ leen ngir ngir yéex ju yéex a dugg ci l'islam moo tax bañ ko laajee ne ko mooy ba muy wax naan bu ñuy jàpp dañuy raxas tànk yi duñ da te masaa xuffu dañ koy def biñ ne ko ndax loola avant ñuy wàcce suratul maida la wala déet mu ne mais man bi may tuub fekk na suratul maida wàcc na ko ba rek maanaam nga gis ne <coughs> maanaam kon moom euh, waaye dañ ne moom moo tax euh, waxoon nañ ko Seydina Omar radiyallahu anhu ne tuddee ko Yuusufal Yuusufal umma mm-hmm. maanaam Yuusufay xeet wi mm-hmm. te booba Dihya mi ngi dund ak moom mm-hmm. maanaam laataa moom mu doon tuub moom moo ci gënoon a taaru ci sahaaba waaye ba Jarir ibn Abdullah tuubee nag bi mel ni Jarir moo gën a taaru radiyallahu anhu amaan na loolu <coughs> mooy xeqantal bi gën ci mbir yi maanaam mu ne fa qaala mu ne ko yaa nabiyal maanaam te le fait que yenente ko yabal loola euh, day day day wane ni tamit booy yabalaate da ngay yabale ci maanaam koo xamante ne buñ ko gisee dañ koy màggal te dañ koy wekk dañ koy fonk ak it ngir ne buñ ko gisee maanaam du ñu gis ne gis nañu ko voilà dañu gis ku taaru ne xattaa yeneen ya borom bi subhaanahu wa taala su yónni ab yeneen ku taaru la yónni su yónni ab yeneen foo ko fekk day nekk ku taaru du mu bokk koo maanaam dëkk fa muy fa mu dëkk moom moo fi gën a taaru loolu benn la naka noonu day nekk tamit koo xamante ne ci yàq bu dëgër wu rëy comme ni ko wolof yi di wax lay bokk maanaam voilà loolu tamit dafa bokk ci ay mandargaam beneen bi ci def mooy ne ci ñi ñuy xamee jikko yi gën a rafet ci ñoom ci lay bokk laata am muy wax wax ne yenent la mm-hmm. maanaam loolu moom borom bi subhaanahu wa loolu saa yu yónni yenent ci yooyu la koy def mm-hmm. euh, moo tax mu ne faqaala mu ne yaa nabiyallah e yow yi ndawal yàlla yonent yàlla bi sallallahu alayhi mu ne aatini jox ma jaariyatan ab jànqa mina sabiyi ci taaraar yi maanaam jox ma ci kenn waay mhm. qaala yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne ko izhab demal fa xuz te nga jël nga jël jaariyatan ab jànqa mhm. nee na fa axasa lool tamit maanaam dañ ciy gis maanaam ne yenente bi sallallahu moo tax fii borom xam-xam yi mbir mi da leen a lënt mhm. lu tax yenente bi sallallahu di joxe te fekk séddale buñ ko ngir ne mbir mi balaa ñuy séddale lañ ko war a joxe waaye amaan na ne lool loolu jagle yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amaan na loolu mooy tontu bi gën a dëgër am léeg-léeg nag mën na ci gis yeneen xeeti tontu waaye bii tontu daal amaan na mooy bi gën a dëgër ngir ne balaa ñu balaa ñoo am dara lu ñuy jël ci xanima bi maanaam mooy butin bi faaw ñu séddale ko ba noppi loolu mooy li jaaru na waaye fa axada mu daal dem nag daal di jël Safiyata bint Xuyay te moom mooy Safiyata bint Xuyay ah ibn Axtab radiyallahu ta'ala anha nga xamante ne ci Euh, euh, mooy soxna yenente bi la sallallahu alayhi wa alihi wa sallam inshaa allahu taala daañ ko gis euh, sayd moom sayyidat Safiya radiyallahu taala anha bokk na ci ñi nga xamante ne ñu ñu gënoon a sopp yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam loolu moom moo tax ba yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fee ki feebaree feebaram bu metti bi moom dafa ne ay yenent yàlla bi dafa jooy ne yenent yàlla bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam aka lii la dal moo tax ñi ko gënoon la bokk maanaam euh, te te da ngay xam ni maanaam loolu dëggu la ci moom radiyallahu anha maanaam ne ak a daal feebar bi bàyyi la rek ñëw daal ma man maanaam te euh, tamit euh, ci yahuud yi la bokkoon te shérif yi ci ñoom la bokkoon moo tax moom surtout Seydina Haaruna la radiyallahu ta'ala anha moo tax ba mu doon ba ko ku nekk naan ñun suñu bàyyi ay sahaaba la Sayyidatu Aisha ak Sayyidatu Hafsa radiyallahu anha yéen nga ñii ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam mu jooy mbir mi metti ko lool waaye mu ñëw mu ne ko ah, yow wax leen ni leen man sama maam sama baay yeneen di la mooy Seydina Haruna waaw ko kon yéen ah waaw loolu moom moom bu dee askan rek ngeen bu ko réew maa leen ko gën a baax la ndax man sama baax yeneen la sama maam bu yeneen la dégg nga <laughs> te yéen seen baay du yeneen dégg nga <laughs> te Seydina Ibrahima la gëjee ah ak Seydina Ismaïla yéen man nag ci ñu jege ñii la ñoom yeneen la ñu war. dégg nga moom moo tax euh, euh, ñi nga xamante ne ñoom ñoo solo ci moom euh, moom sayyidat Safiya radiyallahu anha moom mooy sayyidina Ali ibn al-Husayn mooy Zaynul Abidin radiyallahu ta'ala anhu ak Ishaq ibn Abdullah ibn al-Harith ak Kinaanata bi nga xamante ne moom mooy moom moo ko moom mooy jaamam la bu mu goree doon radiyallahu ta'ala anhu ak ñeneen moo tax bokkoon na ci ñi nga xam te li nga xamante ne moom la ko borom xam-xam yi radiyallahu ta'ala anhum di tagge mooy dañuy wax na kaanat sharifatun aqilatun zaata euh, zaata hasabin euh, maanaam euh, naka noonu maanaam dafa nekkoon koo xamante ne ku tedd la borom xel mu rëy la ba pare borom askan wu màgg la naka noonu dana na wa kaanat zaata jamaalin wa diinin wa zaata xilmin wa waqaarin radiyallahu anha maanaam dafa nekkoon tamit ne borom taar la niki noonu ku taaru la woon te daañu ko gis léegi niki noonu borom diini gu kawe la woon ndax sell te nga xam ne moom la selloon radiyallahu anha niki noonu borom ak lewet la ak jikko ju rafet naka noonu borom wegeel la maanaam boo ko gisee da gis ne dafa ànd ak benn prestance bu a nekkoon ci moom radiyallahu ta'ala anha ak avenance bu nekkoon ci moom radiyallahu anha wax nañ ni gén mi ngi génn adduna fanweere loo tax juróom benn ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ah, ah, waaye amaan na li gën a moom mooy juróom fukkeelu at bi ci la génn adduna Eh, radiyallahu ta'ala anha maanaam cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma xadisam yi nga xamante ne ñoom ñoo rot nag eh, moom mooy fukki xadis moom la soloo ci moom benn xadis moom mooy muttafaqun alayhi benn xadis la moom la imam al-Bukhari imam Muslim dëppoo soloo te boo rek la ñu soloo ñoom ñaar ñëpp eh, dégg nga kon Safiyyata bint Huyay radiyallahu ta'ala moom la Dihya ibn Khalifat al-Kalbi dem julli ji ba ko Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne Eh, demal nga jël kenn ci jànq yi mhm. dégg nga fa jaa mu daal di dik rajulun benn waay ila nabi ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam fa qaala mu ne ko ya nabiyallah eh, e yow ndawal yàlla li sallallahu yow yenente yàlla bi sallallahu alayhi wa sallam atayta jox nga Dihya Majahata ibn Khalifata al-Kalbi Safiyata bint Huyay radiyallahu ta'ala anha muy sayyidata Bani Qurayza wan-Nadir mooy sangu bu jigéenu eh, doomi maanaam Banu Qurayza ak Banu Nadir xam ngeen ni yahudi dañoo nekkoon ñetti yi xeet lañu woon maanaam noonu lañ nekk woon Madina euh, tul munawwara ala saakina afdalu salaatu wa salaam am na ci ñoom it ñu ko jóge woon dem dëkk ji Xaybar sanc Xaybar moo tax Xaybar sax dañuy wax ne ka ko sanc moo tuddoon noonu Xaybar la tuddoon moo tax ñu tuddee ko ah am na tamit ñu wax leneen waaye ah, ñoom banu Nadir ak banu banu ndax yëpp bu dee ci Madina nañ dëkk woon mooy banu Nadir la. banu Qurayza ak banu Qaynuqa maanaam ñoom ñoo dëkkoon ba pare nekk ci ñetti dëkk yi Madina yi mhm. ah, ñoom nag mu ne ko nag ñi gën a tedd ci ci xeet yooyu yow ñu kooku nga jël jox ko Dihya ah, ibn Khalifa al-Kalbi radiyallahu mu ne te kooku kat laa tax waxu du yëwén illaa ludul laka ñel la kooku pour yow rek la baax sallallahu alayhi wasallam moo tax loolu tamit mooy ah, kii euh, ak kilifa tamit léeg-léeg bu amee léeg-léeg yenn choix yu muy def danay baax ñi nga xamante ne ñoom ñooy njaboot gi njabootam ñëw maanaam jege ko expliquer ko lee wax ko ne ko ah, mbir mii de ci wàllu stratégie lii moo gënoon mm-hmm. maanaam ci wàllu doxalin nii moo gënoon maanaam du naan ko lu kooku baaxul lu dul pour yow maanaam le fait mu nekk seen sang moo tax mm-hmm. le fait mu nekk seen sang moo tax ndax la ca juddoo bu bu ko jëlee denc ko moo gën que bu ko dexeete Abdul Xalifata al-Kalbi radiyallahu ta'ala anhu jëlee loolu moom moo moom moom moom mooy moom moo tax mu ne ko kon nag ah xaala mu ne ud'uhu e, woo leen ko biha ak moom maanaam na ñëw ak moom fajaa mu daal dikkee biha ci moom fa lamma ba nga xam ne nazara xool na ilayha jëm ci moom annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam qaala daf ko wax ne ko xuz jëlal jaariyatan beneen jànqa min as-sabiyi bi ak jànqa min as-sabiyi ci e, taaraari ghayraha ku bokkut ak moom moo tax àttee euh, àttee taara euh, yenn yi maanaam ne ci ci Xaybar la xewoon gisoon nañ ko ci hadith Sayyidina Abu Talha bi radiyallahu ta'ala ci Bulughul Maram gisoon nañ ko fa euh, mooy ci kitaabul ci baabul najaasa izaalat najaasati wa ghayraha mooy lamma kaana yawmu Xaybar amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam Abu Talha fa naada wala anna Allaha wa rasulahu sallallahu alayhi wa sallam yanhayaanikum an luhumi humuril ahliya fa innaha rijsun boobu ci lañ ko gise woon maanaam ah, sabiyu maanaam kon mooy ne ah, sabaya moom mooy pluriel bi moom mooy sabaya moom mooy euh, mooy jàmm ah, ñoom bokk na ci acte yi nga xam ne moo amoon mooy ne kon boo ko jëlee laata moom da nga koy bàyyi mu gis benn yoon bu gisee benn yoon mbërëgam ci nga ko doog a mën a jotee ak moom su fekkente ne maanaam bu ji gisee mbërëg gi ba set benn yoon ci ngay doog a mën a am maanaam ngay mën a ak moom loolu mooy benn ñaareel bi ci def moom mooy ne taaraam bi bu fekkente ne yow dang nga koo euh, da nga fekk mu ëmb tamit doo am droit jote ak moom fekk jur doom maanaam bu juree doom beneen bi ci def mooy soo amee ak moom doom doom jooja umul moom maanaam moom mooy doot moom day tudd umul wala mooy ndeyu doom ji bu boobaa moom dootoo ko mën a jaayat goreel rek nga ko mën a def mais mënatoo jaay mënatoo koo maye waaw te boo génnee àdduna moom mu libre mu daal di mujj nekk gor dégg nga bi ci def tamit moom mooy mën naa goreel boppam nee moo tax kaala mu daal di ci teg ne fa ataqaha mu daal di koy goreel annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wa tazawwajaha mu daal di koy jël soxna lii moo indi borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuute ci mbir moomu maanaam ndax nit ki mën naa goreel ab jaamam ba pare jël ko euh, jël ko soxna ndax lii moom Safiya radiyallahu anha sayyidat Safiya bint Huyay radiyallahu anha noonu la meloon ak sayyidat Jaariya tamit radiyallahu anha moom itam euh, euh, Juwayriya bokk radiyallahu anha moom tamit noonu la demee woon kon naka lañ mën a maanaam mooy ci ci ban waa Banul Mustaliq bañ fa demee Euh, moom kon ana naka la mbir mi di deme mooy ne ndax euh, kon góor gu nekk bu fekkente ne mën naa am jaamam bu jëlee jaamam daane ne ah man de dama lay bëgg a ci jël la soxna bu boobaa dama lay goreel te bu ma la goreelee loola rek mën naa doy nekk can waaw wala déet loolu la borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi mu wuute amma fuqaha u xanaabila rahmatullahi alayhi ñoom dañ koo daganal te loolu ñu bari ci salaf yi tamit loolu lañ daganal ngir ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam noonu la doxale amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiya ak maaliki ak shaafi'i rahmatullahi alayhi dañ ne déedéet loola yenente bi sallallahu alayhi wasallam dong moo ko jagoo ngir ne ah, ñoom dañoo gis ne ah, lii dafa dëppoog rek comme li alquran wax ne wamra wamra'atan mu'minatan in wahabat nafsaha lin sallallahu alayhi wa sallam maanaam uh, uh, uh, in arada an-nabi sallallahu alayhi wa sallam an an yankihaha khalisatan laka min dunil mu'minina maanaam ne bu fekkente ne tamit dafa am jigéen ci jigéenu julit ñi maanaam jigéen bu bu gëm daal di ñëw jox boppam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam yenente bi sallallahu alayhi wa sallam su ko loolu moom dana ko mën a denc mu ne waaye nag loolu yow rek yaa ko jagoo yow yenen bi sallallahu alayhi wa sallam yeneen jullit ñi yeneen way gëm ñi bokkuñu ci kon loolu moom mooy yeneen bi saa saa moo jagoo euh, xeet yu mel noonu waa waaye nag bu ñu xoolee xaqiiqatan loolu euh, bu ñu xoolee dañuy gis ne doyut lay dal maanaam ndax euh, ñaari masala yi du ñu benn waaw loolu nag ñaari masala yi xaqiiqatan ñu benn <coughs> waaye ala kulli xaalin lii moom mooy mazhabu borom xam-xam yi rahmatullah alayhim léegi nag mu def su fekkente ne kon maanaam ñoom liñ jàpp mooy ne bu fekkente ne mooy maal xanafi yi ak Maliki ak Shafi'i rahmatullah alayhi li ñu jàpp mooy ne su fekkente ne ndaw si gërëm na nit ki denc ko mhm. mu goreel ko bu boobaa day gore gore gi dana am waaye nag dafay daal daf koy war a jox tamit li nga xamante ne moom mooy euh, canu gu ñuy may képp kuy jigéen maanaam maanaam bi normal maanaam tey masalan bu ñu xoolee ni dëkk bi kat euh, ku fi ku fi ab sénégalaise bu ñuy mayee ci dëkk bi ñaare daal gis nañ ni euh, dinañ la jox 500 euros maanaam masalan ci can. bu boobaa faaw da ngay génne 500 euros jox ko ndaw si maanaam mu nekk canam maanaam ñoom loolu lañ jàpp maanaam mooy euh, bu boobaa waxtaan beeg yooyu mën na cee bañ a am waaye lu tolloog li nga xam ne moom la ñuy mayee ñëpp moom loolu nga ko war a jox bu fekkee nee na nag ndaw si nag léegi mu def te loolu bu boobaa ñëpp daañ nangu ne sëy ba am na léegi nag mu def su fekkente ne ndaw si jàpp na ne man man man bëgguma maanaam góoreel nga ma mayee bëgguma sëy ak yow bu boobaa nag naka la mbir mi di demee loolu nag euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy xanafiyey euh, ak saafiyey rahmatullah euh, rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne bu fekkente ne mbir mi noonu la demee bu boobaa ndaw si moo war a jën jën maanaam moo léegi dana dana waaye nag daa war a fay waa ji njëgam moom maanaam njëgu moom ku ko doon jaay ñaata lay jar maanaam moom lañ koy fayloo ah mu mu bëggut kay te jaam la woon waaye fuqaha maliki rahmatullah alayhim ñoom dañ ne euh, bu boobaa euh, moom dara du ko ci maanaam ndaw si du fay dara du joxe dara waa ji daal goreel na ko goreel na ko ndaw si léegi bëggatul bëggul sëyeeg waa ji bëggul sëyeeg waa ji jeex na dégg nga léegi loolu waaye nag yooyu nag dañ ko sartal ñoom borom xam-xam yi wax ne rahmatullah ne loolu goreel gi du doy ñoom dañ ko sartal ci ñu bañoon ko sartal ci bañ koy goreel maanaam ñoom dañ ne bu fekkente ne ba ñuy goreel ndaw sax dañ ni ko woon <coughs> a ah yow de bu dee dañ ni ko woon man de dama laa fas yéene jël soxna waaye nag bu walaa ma lay jël soxna dama lay goreel ñu d'accord ci loola bu goreel ko ba noppi moom fi mu toll waaju ndaw sa mënatu la dellu ginnaw waaye su fekkente ne nag wax na waxu ko woon boobu lool moom la wuute bi am dégg mu ne mu ne xaala nee na léegi nga kon mu ne mu ne euh, mu ne fa ataqaha dégg nga euh, mu ne fa ataqaha mu daal di koy goreel annabi yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam wa tazawwajaha mu jël ko soxna fa qaala lahu Saabit maanaam te moom mooy Saabit al-Bunaani mhm. radiyallahu ta'ala anhu ah, Saabit insha Allah daañu ko gis ci taalibi Sayyidina Anas waxoon nañ la ko sànq mhm. ne moom ñoom a ñoom ah, Abdul Aziz ibn Sayyid ak ñoom ñoom buñ solowee ci Anas lu dëgër la ñuy solo mhm. radiyallahu anhu maanaam te Saabit al-Bunaani bi moom lañ la waxoon maanaam mooy nit yàlla bu mag boobu nga xam ne moom la la ñu fekkoon ci bàmmeel bi ah, mu toog bi jàng alxuraan fekk bi ñu waa ji di defar bàmmeel bi kii bi wadd mool bi wadd mu daal di fekk ñu gis mu gis ko ci biir mu sol yére bu weex mu daal di ci kaw ne ko ah yow ma xiyam dafa jot mu ne ko déedéet dama doon defar affaire bi affaire bi kii rek mu ne ko ah d'accord kon kii wala yeggaleel may continuer sama njàngum alxuraan bi maanaam moom <laughs> mooy ah, moom mooy ah moom moom ah waaw waaw waaw ñoom day ah gars yi gars yi danoo màgg de gars yi non gars yi gën na noo màgg li ñu maanaam. Euh, maanaam moom euh, Seydina Saabit radiyallahu anhu maanaam moom Saabit al-Bunaani boobu la moom mu ne yaa Aba Hamza insha Allah daañu ko gis ci hadiisam yi insha Allah mu ne ko yaa Aba Hamza e yow euh, yow Abu Hamza te moom mooy Seydina Anas radiyallahu anhu maa asdaqahaa euh, ndax kon kon kon kon kon jóg ko cat qaala mu ne ko nafsahaa boppam a'taqahaa la ko gore la goreel wa tazawwajahaa te mu moom mu takk ko maanaam ci gàttal mooy comme ni mu ñëwee ci hadith euh, euh, ci Sahih imam Muslim bi mooy wa ja'ala atqaha sadaqaha maanaam mu jël goreel gi mu ko goreel la def mu nekk canli te loolu day dëgëral mazhabu Hanabila yi rahmatullahi alayhim nee na hatta mbéte iza kaana bu nekkee ba mu nekkee bi tariqi euh, ci yoon wa nag bañ demee ba ca yoon wa nag du war a ñibbi nag jahazatha ca la ko waajal la ñeel ko Ummu Sulaym sayyidat Ummu Sulaym radiyallahu anha gisoon nañ ko moom mooy yaayu sayyidat Anas radiyallahu anhu nee na fa fa fa ahdatha nee na mu daal ko koy jox loxo ñeel ko ah, minal layli ci guddi gi fa asbaha mu xëy annabi yenente bi sallallahu alayhi wa sallam arusan bi ciital maanaam daf koo waajal ngir jébbal ko yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci guddi gi ba ñu xëyee nag ci la koo jox maanaam moo tax Euh, moo tax ceetal mëneef na koo dox moo tax am na ñu ci guddi gi la ko ko jox mm-hmm. am na ñu ci bëccëg gi la waaye am lu mën ci xew ñaar yëpp dagan na mm-hmm. maanaam euh, jël nit ki jébbal ko soxnaam loolu du guddi rek lañ koy def ma mëneef na koo def bëccëg itam mm-hmm. maanaam loolu tamit maanaam mën naa bàyyi xel am ñun wolof yi guddi rek lañ koy def waaw ñaar yëpp mën naa ne nag fa qaala mu ko <laughs> mu ne mu ne mu ne mu ne ko man kaana yenente bi sallallahu alayhi wasallam ne man képp koo xam ne kaana nekk na indahu fa moom sey shay'un dara fal yaji na dikkee bi ci moom maanaam ku am lu mu lu mu yor rek na na ñëw wa basata mu daal di lal nitaan maanaam ak ak ak ak sërëm sërëm bu yaatu mu daal koy lal dégg nga fa jaala mu daal def ar-rajulu nit ki yaji muy dikkee bi tamri ci tàndarma wa jaalo mu def ar-rajulu nit ki yaji muy dikkee bi samni ci lu ci ci lu ci ci ci ci ci diwu maanaam nit ni ñi indi lu di lu niin waaw xaalam nee na wa ahsibuhu te njort naa ne xat nee na tudd na ak saweeku njóor ni nee na kon moo tax ah moo tax ñoom kenn ku ci nekk am na loo xamante ne ah, moom la indi nee na xaala fa xaasu ñu daal di dajale ja lépp xaysan ak dajale jaxase lépp boole leen indi loolu tamit day wane ne maanaam ah, ne nit ki léeg-léeg ñoom bu fekkente ne dañoo am kenn ci mbooloo ñu ànd kenn ci mbooloo soxla daal di laajte ne ndimbal laa soxla bu boobaa kenn ku ci nekk da indi rek la nga am maanaam kenn du obligé indi loo xam te ne ëpp na sa man-man maanaam te loolu lay lay wane donte ku ngi dimbali mooy yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wa dégg nga mu ne fa kaanat mu daal di nekk nag walimata maanaam euh, walima mooy euh, ñamul ceeb dégg nga rasulullah ci ndawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallam maanaam loolu ñu le moo nekkoon li ñu euh, maanaam li nga xamante ne moom la ñu euh, préparé pour euh, ceet gi maanaam loolu tamit day wane ne maanaam du faaw nga rendim xar wala am kuy wala ak leneen wala wala nag wala yu mel noonu ci ceet ceet maanaam ñam nga lu am rek baax na lu am moom lu jàppandi rek maanaam baax na ci doon donte nag xar mu gën nag maanaam rendim maanaam ndawal daal ndawal waaw ndawal moo gën nag waaw waaye ah waaw loolu tamit am na ci waaye ndax waaye ñoom xam nga yoroon nañ ay gëléem mënoon nañu indi gëléem gi rendi waaye dañoo indi rek kene da indi rek li nga am lool tamit day wane ne daal maanaam wane ma mbir mi diisut voilà mbir mi diisut daal te wane ma nag sunna la borom xam-xam yi nag rahmatullah alayhi wuute nañ tamit ci ku ñu woo walima maanaam woote rek de manière générale Euh, ndax wuyu gi war na waaw wala mhm. am amma ñi nga xamante ne ñoom ñooy fuqaha hanafi rahmatullah ñoom dañ ne wuute woote goo mën a woote mhm. woote gi wuyu gi sunna la mhm. ba mu def maanaam invitation invitation bu ne sunna la ba mu def walima walima moom nga wuyu ko faratal am nag waaye yeneen fuqaha rahmatullah ñoom yëpp dañ ne rek yëpp sunna la maanaam ci buntu ngëneel la dugg ku man dem ku mënu toog loolu moom mooy li nga xamante ne Euh, moom moo nekkoon xadis bi kon gis nañ ni li taxoon euh, imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii moom mooy la mu indi ci taaliq gi mooy bi mu wax ne fa xasaral izar dégg nga euh, kon xadis bi imam al-Bukhari da ko indi lu bare bare bare bare ci Sahih bi ngir ay njàngale yu bari comme niñ ko gisee ci guddaayam nii indi na ko dina ko indiwaat xadis numéro six cent dix neuf neuf cent hadith numéro 947 hadith numéro 2235 ak hadith numéro 2893 hadith numéro 2945 hadith numéro 2991 hadith numéro 3647 ak hadith numéro 4197 4198 4200 4201 4211 4213 5085 5086 5159 5169 ak cinq mille trois cent quatre-vingt-sept foofu la koy mujjee indi insha allahu taala imaamu muslim indi na ko moom tamit eh, indi na ko juróom eh, juróom ñett juróom ñaari yoon ci hadith numéro mille trois cent soixante-cinq ci juróom donc ci juróom ñaari riwaaya ci hadith numéro mille trois cent soixante-cinq imaamu Maalik rahimahullahu taala indi na ko ci Muwatta am ci hadith numéro mille trois cent quarante-cinq imam Abu Dawud indi na ko hadith deux mille cinquante quatre deux mille neuf cent quatre vingt dix huit ak trois mille sept cent quarante quatre imam At-Tirmidhi euh, rahimahullahu taala indi na ko hadith numéro quatre vingt quinze mille cent quinze ak mille cinq cent cinquante euh, imam an euh, Ibn Majah imam Ibn Majah rahimahullah indi na ko hadith numéro neuf cent neuf ak mille neuf cent cinquante sept imam euh, Ahmad ibn Hanbal lu bare bari la ko indi moom tamit euh, lu ëpp sax li ko imam al-Bukhari taala indi amma imam an-Nasa'i moom moo indiwul hadis bi ci euh, sunanam ci biir waa ashaabu kutubu sitta rahmatullahi ala al mu ne baabun bunta ngi nii fii kam anati ñaata tu salli lay julli al-mar'atu jigéen fi siyaa ci ay ci mbalaan maanaam moom mooy ne tey bu fekkente ne jigéen ji dafa war a mën a julli ana julli li muy julli maanaam bu doon bu doon julli ndax waxoon nañ ci jotaay bi weesu ci bu ñu xoolee léegi romb na li nga xam ne moo aju ci awray góor hmm. léegi nag ñu jëm ci wàllu jigéen maanaam moom bu dee julli ana ci lan la war a julli li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci borom xam-xam yi rahmatullahi alayhim ñoom dañoo jàpp ni benn yére dong jar mat na doy na maanaam benn yére bu ñu jullee rek doy na amma nag am na ñoo xamante ne wax nañu leneen ku mel ne al imam ibnu Sirin rahimahullahu taala dafa wax ne moom faaw nga def ñett maanaam ñett yére yoo xamante ne da teg bii teg beneen bi ci kaw o doog indi muuraay bi dégg nga muy ñett wala wala ñeenti yére sax imam Atta moom moo wax euh, ñett euh, yére euh, loolu moom mooy li nga xam ne moom la borom xam-xam yi rahmatullah alayhim wuutee ci waxu borom xam-xam yi waaye li ëpp ci borom xam te ñoom ñooy jumhurul ulama te ñoom ñooy aljamaahir moom ñooy waa fuqaha euh, mazahibul arbaa ñeent mazhab yi ñoom li nga xam ne moom lañ jàpp moom mooy benn yëri bi rek day day maanaam waaye bu dee yëri bi matale na te loolu daañ ko gis li koy bokk na ci li koy dëgëral mooy hadith bii di ñëw loolu moo tax imam al-Bukhari rahimahullahu taala maanaam mu mel ni dafa indi question bi ngir wuute yi ci salaf yi wuute rahmatullah alayhim waaye tamit dëgëral gi nga xamante ne moom lay dëgëral ne mazhab bi dëgër mooy mazhabu Euh, li ëpp ci borom xam-xam yi te mooy mazahibul arba'a yi tamit mooy seen mazhab mooy ne benn yére benn mël bu fekkee matale na dana baax waaye nag ci condition mu nekk loo xam ne dafay fatt te mu nekk tamit loo xamante ne dafay matale loolu moom mooy li nga xamante ne moom mooy euh, euh, moom mooy charte bi mu daal di wax ne wa qaala wax na Ikrima mooy di di di naa Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma nekkoon nga xamante ne tamit moom la jaam la bu mu goreeloon Ikrima mii comme waxoon nañ ay waxam tamit maanaam bu ñu xoolee ci téere tafsir yi dañ ko fay fekk lu bari naka noonu ci téere hadith yi comme niñ ko gisee ci Sahih bi boobu ba léegi naka noonu ci téere fiqh yi tam dañ ko cay fekk ay waxam ngir ne waxam dafa bokk ci wax yi nga xamante ne ñoom ñooy yi ñuy bàyyi xel te yu am solo yi la rahimahullahu taala mu ne law bu fekkonte ne waara euh, muur na jasadaha yaramam yëpp fii sawbin ci benn mbala dong kon la ajza'atu doon na ko toy lool mooy riwaat al-Kushmayhani Euh, waaye amma jaaza maanaam moom mooy riwaaya li nga xamante ne moom mooy li ëpp ci euh, waxi bor maanaam ci li ñi solo hadith bi euh, loolu nag wax gi nga xamante ne moom la moom la solo nii moom imam Abdurrazzaq as-San'ani rahimahullah toxal na ko ci musannafam naka noonu ñeneen solo comme ku mel tabari rahimahullahu ta'ala solo na ko. dégg nga loolu moom mooy ni ko noon moom at-Tahawi tamit rahimahullahu taala ci sharh maani sharh maanil moom tamit solo na euh, waxu Ikrima bi rahimahullah <coughs> moom mooy kon day dëgëral ni imam al-Bukhari rahimahullah li mu nangu ci lii mooy ni <coughs> awra yi jigéen maanaam mooy dafa war a nëbb lépp yaramam bi yëpp loolu nag daan ci ñëw borom xam-xam yi rahmatullah alayhi mu wuute gi nga xamante ne moom lañ ci wuute insha allahu taala ci daañ leeral tamit jaam bu jigéen lan moom mooy atteem moom ci ay yërëm qaala bil isnaadil muttasil fi awwalil kitaab ilayhi haddathana abul yaman te moom al-hakam ibn naafi' al-bahraani rahimahullahu taala al-himsi waxoon nañ tamit ay waxam rahimahullahu taala muy imaamu muy sëriñu imaam al-bukhari rahimahullah mi ngi gën a adduna téeméeréelu at ak fanweer ak juróom-ñett mooy 138e année ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mi ngi génn adduna 222. ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam imam al-Bukhari lu bare bari la solo ci moom comme niñ ko gisee woon ak niñ koy gisee maanaam ay hadiis bu xaala haddathana Abul Yaman gis nga gis nañ ko lu baree baree bare ñeneen ñi ci des ñëpp solo nañ ci moom waaye dafa am ku dox seen diggante maanaam kon ci kutubu sitta ñoom ñëpp ay xadiisam mi ngi ci kutubu sitta mu ne qaala axbarana Shuayb maanaam bu ñu xoolee lu ci ëpp axbar Abul Yamaan maanaam day gis ne Shuayb moo ci tegu te moom mooy Shihab ibn Abi Hamza euh, al-Qurashi rahimahullahu ta'ala moom tamit Himsi la comme euh, taalibe bi Abu Bisr moo nekk dàqantalam ñu ngi génn àdduna 162e année ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa sallam am nañu wax 163 ginnaaw gàddaay yenente bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam moom moo daan bindal imam az-Zuhri rahimahullahu ta'ala euh, naka noonu imam yu tagg nañ ko te Yahya ibn Ma'in rahimahullahu ta'ala da doon wax naan moom bokk na ci ñi gën a dëgër bu ñu solowee ci imam az-Zuhri rahimahullah dëgg la am na sax nusxa boo xamante ne ci moom la ko solowee te ci imam az-Zuhri la ko solowee te hadith yi ci yooyu la bokk maanaam moo tax ngay bëri looy gis haddathana Abul Yaman qaala haddathana qaala akhbarana Shu'ayb qaala maanaam qaala akhbarana Shu'ayb an az-Zuhri maanaam hadith boo xoolee lu ñu romb lu ci ëpp caalale gi noonu lay ñëwee ba fii caalale gi nga xamante ne moom la ñu romboon sànq nag maanaam ci hadith bi ñu weesu luñ ci fàtte wax mooy jëmmi euh, hadith boobu moom moo ñëw euh, ci euh, ci hadithu ci buntu baabu hubbu nabi sallallahu alayhi wasallam min al-iman wala hubbu rasul sallallahu alayhi wasallam min al iman mooy boobu mooy bi naan laa yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa wan-naasi ajma'in maanaam du ma euh, euh, kenn du gëm dëgg dëgg gëm euh, lu dul nga sopp ma man yeneen bi sallallahu alayhi wasallam lu ëpp ni nga soppee sa bopp sa say wayjur say doom ak nit ñëpp maanaam ak ci say alal maanaam hadith boobu buñ ko boo mooy jëmmi càlla nayu hadith bi ñu romb léegi même même càll léegi la lépp Seydina Anas maanaam lañ ko solowee la ko imam al-Bukhari solowee mu ñëw jaar ci Yaqub ibn Ibrahim mu ñëw ci Ismaïl ibn Ulayya mu ñëw ci Abdul Aziz ibn Suhayb mu jël ko ci Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu mu jël ko ci Yonent bi sallallahu euh, bii nga xam ne moom la ñu nekk tamit lu bari la ñëw ci liñ jot a romb loolu gis nañ ko ci buntu yu bëree bëri walillahi alhamdu wal minna moom imam az-Zuhri mooy imam Zuhri Muhammad ibn Muslim ibn Shihab az-Zuhri rahimahullahu ta'ala gane àdduna cinquantième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam génn àdduna cent vingt-cinquième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam haditham ñu ngi ci ko doon sitta muy imam bu mag rahimahullahu ta'ala nee na akhbarani Urwa moom mooy ibn Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu ta'ala anhuma moom mooy euh, Abu Abdullah mooy daaxtantalam mi ngi gën a adduna ñaar fukki at ak ñeent ginnaaw gàddaay a bi sallallahu alayhi wa sallam ci njàlbéenu xilaafa Sayyidina Usman ibn Affan radiyallahu alayhim min alayhim moom mi ngi gane euh, mi ngi euh, génn adduna quatre-vingt-quatorzième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa Euh, comme niñ ko gise woon mu ne anna Aysata sayyidatu Aysata radiyallahu ta'ala anha ummul mu'minin di soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam nga ne daa partalam moo nekkoon ummu Abdullah mi génn àdduna cinquante-huitième année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam te gisoon nañ ko moom mooy ki nga xamante ne moom mooy jigéen di ëpp li mu solo ay hadith Yonent bi sallallahu alayhi wa alihi te ci euh, mboolem Euh, ni ko solo maanaam euh, te ci ñi ëpp liñ solo la bokk te moom moom moom dong moo ci jigéen moom mi ngi solo deux mille deux cent dix hadith moom la ñu solo ci moom cent soixante-quatorze yi ñoom ñooy muttafaqun alayhi imam al-Bukhari ak imam Muslim rahmatullahi alayhi ma bokk ko solo amma imam al-Bukhari wéetoo na ci 54 hadith imam Muslim wéetoo 69 hadith ay hadith sayyidat Aisha ummul mu'minin radiyallahu ta'ala anha moom mooy borom jaleere kawe ak gënil yu mag yi radiyallahu anha wa arda mun annaha qaala nee na dëgg dëgg kaana nekkoon na maanaam lii day wane ne lu saxoon la lu daan am la te bari lu mu daan am mooy rasulullah ndawal yàlla sallallahu alayhi wa sallam yusalli daan julli al fajr fajar gis salaatul euh, ghadaat maanaam julli suba gi ghadaat la ko tuddoon kon dañuy xam ne julli suba am na tur yu tur yu bëri bokk na ci moom mooy salaatul fajr bokk na ci mooy salaatul subh beneen bi ci des moom mooy salaatul ghadaat maanaam dañ koy tudd ci hadith yi yëpp benn bu ci nekk am na ay hadith yoo xamante ne ñëw na euh, amma euh, alquran min qabl salaati salaatu subh la wax maanaam mu ne fa yashhadu mu daal di seede maa woo ànd ak moom nisaa'un ay jigéen maanaam mu fekkee julli bi maanaam ay jigéen yoo xamante ne minal mu'minaati ci way gëm ñi lañ bokk maanaam xamoon nañ ni sax bu fekkee am na ay jigéen ñu ñëw di julli di ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wasallam xaqiqatan ay julli lañ maanaam ñu gëm yàlla leen waaye daf koy wax rek ngir gën a leeral ne maanaam jigéen way gëm yàlla ñu gëm yàlla maanaam ci sahaaba yi radiyallahu anhunna ñoom ñoo daan ñëw di fekkee julli suba gi lool tamit mm, euh, loolu tamit bokk na ci li nga xamante ne euh, day tëkkale benn beneen mbir maanaam moom mooy comme julli suba nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan julli ci ci ci ci mu lëndëm comme ni nga xamante ne noonu la fa mu ne parce que ci jeexital bi maanaam ci yeneen riwaaya mu ne laa yu summa laa ya'rifuhunna ahadun min shiddatil ghalaq maanaam kenn du leen woon xàmmee bu ñuy ñibbi ndax tartaru lëndëm gi maanaam ngir ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam da daan julli suba bu jullee suba ba gaa di mu jigéen ñi génn dem. da gis ne lën day lëndëm maanaam kon ñu gis ne kon julli yi segam julli gi nga xamante ne ak lëndëmaay da kaa am moom la ñu te la ñu daganal la yoonal jigéen ñi dem julli ji te di dem ci jàkk ji ànd ak yenente bi sallallahu alayhi wa sallam waxuma la ak julli yi nga xamante ne moom la maanaam mooy julli yi nga xamante ne am lëndëmut dafa leer naññ ngir ne euh, sécurité maanaam mi ngi ëpp ci bëccëg gi ëppul ci guddi gi ci lëndëmaay gi kon loolu tamit day tegtale ne maanaam kon da dana dagan ci jigéen mu génn dem julli ji te loolu moom insha allahu taala dañ ko gis ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa dafa ne bàyyi leen jigéen ñi ñuy dem ci jàkk yi di julli te loolu moom mooy li nga xamante ne moom la yonent bi jàngale sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waaye loolu mooy ci kaw ne ah, bu mu am fitna bu ca am maanaam bu mu ànd ak fitna maanaam mooy lan mooy bu Euh, maanaam bu ñu dem solo noo xamante ne wala mel noo xamante ne dañuy bu ñu demee dañuy fitnaal góor ñi dong déedéet ngir ne jaamu yàlla lañ fay def naka noonu mboolem jotaay yi nga xam ne jotaayu diine lañ buñ fa demee jaamu yàllaa lañ ko yóbbu demuñu fa ngir wane ay taar ak wane ne maanaam bu ko defee ñu di leen xool wala ñu leen di xemmem ak yu ne mel yu mel noonu loola bu ca naree am rek boobaa tere gi mooy daal di noot comme ni nga xamante ne noonu la ko sayyidat Aisha radiyallahu anha ne ay yenente bi sallallahu alayhi wasallam bu gisoon li jigéen ñii di def léegi kon de doon na leen tere ñu dem julli ji ci jàkka yi maanaam nga gis ne <coughs> kon bu ñu booy dem ci jàkka ji wala ci jotaay diini ji da war a ànd ak sell te gi gën a mag maanaam ak soleen gi gën a sell gi gën a jub gi gën a jaaru ci bañ a indi ci biir euh, ci ci xeet wi dégg nga mu ne fa yashadu moo mu daan seede maa ànd ak moom mu daan teewe moom ni saawn ay jigéen bi daal moom naat ñu woy gëm mu ne mutalaffiaatin ci am na ci riwaaya mutalaffiaatin maanaam moom mooy mooy mooy mëlfawu rek mutalaffaatin mooy mooy mutalaffifaatin mooy mooy mëlfawu dégg nga maanaam noonu lañ daan mëlfawoo fii muruutihinna ci seen biir euh, euh, yére yi nga xamante ne maanaam ci seen biir euh, ba mëlfa yi maanaam muruut mooy yére boo xamante ne la benn yére rek lay doon boo xamante ne boo ko solee day muur bopp bi wàcc lépp muur lii tamit boroom xam-xam tax na ba boroom xam-xam rahmatullah alayhi mu wuute ndax xar kanamu jigéen ci ci ci ci awra yu jigéen ji la bokk waa wala déet ndax euh, loolu bu fekkente ne ñi nga xamante ne euh, bu ñu xoolee xaqiiqatan boo xóotalee masala yi masala bi xool mboolem mazahib yi ci tekkantal ak ci xóotal di ngay gis ne amul kenn ci jigéen ci ci euh, boroom xam-xamu fiqh yi maanaam ala kulli xaalan ci mazhab bi boo xamante ne amul benn mazhab bu waxul ne xar kanam dañ koy muur amul maanaam amul kenn ci masal bi ku ko ndax euh, ñi nga xamante ne ñoom ñooy ma ndax ñaar xaaj lañ maanaam ñi nga xam ne ñooy xanafi yi ak xanaabila yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne xar kanamu jigéen dañ ko war a muur euh, ci jotaay bi am na ci benn jotaay bi ñu tuddee woon ci masala Shafi'i la ñu tuddoon loolu am njuumte la woon maanaam xanaabila yi la rahmatullah alayhim maanaam xar kanam dañ ko war a muur ñoom ñoom ñoo gën a dëgër ci loolu ñoom ak xanafi yi rahmatullah alayhim maanaam ci lu ñu julli la ñuy wax waaye bu dee ci biir julli dañu dañuy dindi lépp maanaam xar kanam gi dañ koy dindi waaye bu dee ci biir ci julli waaye su dul julli loolu moom maanaam su dul julli xar kanam gi ah day maanaam ñoom dañoo jàpp ne ci awra yi la bokk ngir ne ñoom dañoo ne hadith bi naan almaratu awra maanaam jigéen moom ci boppum awra la maanaam mooy kon jigéen ci boppam amul dara lu war a feeñ ci moom ak tamit ah ah, ah, ah bi alquran wa alquran bi mu naan. Uh, yaa ayyuhan nabiyyu qul li azwaajika wa banaatika wa nisaa'il mu'miniina yudniina alayhinna min jalaabiibihinna waaw yow yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam waxal sa soxna yi waxal sa doom yi jigéen ñi ak mboolem jigéenu jullit ñi nee nañu wàcce ci seen kaw uh, seen jalba bi maanaam nañ ko wàcce ci seen kaw li muy tekki kon ñoom ni ñu ko déggee mooy ne li muy tekki mooy bu ñu ko tegee mu wàcc ci seen kaw kon mooy xar kanam gi day muuruwaale maanaam loolu ñoom noonu lañ ko déggee ak tamit wal yad ak ci beneen aaya bi ci nekk ci sourate Nur mooy wal yadribna bi xumurihinna ala juyubihinna maanaam seen seen ximaar ma xumur moom mooy ximaar maanaam mooy pluriel ximaar mooy muuraay gi muuraay gi nañ ko wàcce ci seen kaw ci seen dënn yi ak seen wet gi maanaam kon li muy tekk mooy dañ koy war a wàcce maanaam kon ñoom dañoo jàpp ne bu ma jëlee muuraay gi wàcce ko ci dënn gi mooy xar kanam bi da koy muuraale mm-hmm. maanaam ñoom ko déggee moo borom xam-xam yi wuute giñ ci wuute xaqiqatan wuute gi wuute ngëneel la ak farata waaye wuute wuñ ci wuuteeg war ak maanaam euh, euh, mbaax ak mbon maanaam wuute wuñ ci wuuteeg mbaax ak mbon waaye wuuteeg faraka ak ngëneel la euh, loolu moom moo tax te fuqaha moo bokk na ci fi ñi li li li li ñu gën a tegtaloo mooy wal wal qawaa'idu min an-nisaa'i allaati laa yarjuuna nikaahan fa laysa alayhinna junaahun an yada'na thiyabahunna ghayra mutabarrijatin bi zina wa an yasta'fifna khayrun lahunna bi nekk ci sooratu nuur tamit mooy ñi nga xamante ne ay jigéen lañ yoo xam ne dem nañ ba màggat nga xamante ne yaakaaratuñu ne kenn dana leen wut ci ngir sëy laa yarjuuna nikaaha maanaam nga xamante ne yegg nañ boo xamante ne yaakaaratuñu ne kenn dina leen xool di leen xeer même ngir wut ci leen ci sëy mu ne ñooñu fa laysa alayhunna junaahun du du amul benn problème ci ñoom amul dara lu aay ci ñoom nag an yadaana siyaabam ci ñu wàcce ci seen yére yi maanaam bañ a amati rigueur boobu ci ni ñuy muuroo waaye nag ghayra mutabarrijaatin bi zina loolu taxul mu ne waaye nag bu ñu nekk ñoo xam ne dañuy nekk di defaru di di taaru taaru di di charmer nit ñi donte yegg lañ niveau boobu bu ñu def loolu moo tax ñoom dañuy wax ne aaya boobu moom amal na mooy dalil di gën a pour ñoom parce que euh, bu fekkente ne dindi muuraay bi nii ñoom ñëpp d'accord nañ ci ne daganul ci góor maanaam dindi muuraayu bopp bi muy mag nga wala gone nga maanaam majeur nga daga nu nga dindi ko kon bu fekkente ne dañ ne jigéen ji yegg foofu moom mën naa bañ a defati loolu maanaam mën naa wàcce dara maanaam lan lay dindi bu fekkente ne nee nañ ko maanaam bu dul bu dul bu dul xanaa muuraay gi nekk ci xar kanam gi lay dindi kon geneen leneen lan lay dindi hmm. maanaam loolu moo tax ñoom. seen ci ci masala boobu maanaam aaya boobu bokk ci dalil yi gën a dëgër ci seen dalil yi waaye nag borom xam-xam yi rahmatullahi alayhi wuute nañ ci gis gis nañu ci hadis bi nga xam ne moom la yenente bi sallallahu alayhi wa sallam doon waar jigéen ñi naan leen yéen jigéen ñi bari leen saraxe ak jéggalu yàlla ndax gis naa ni yéen a ëpp biir sa war maanaam ba amee jigéen jëjug di wax ak ñoom dañoo gis lex yi weex wala boog lex yi euh, ci rose maanaam te loola mënta am lu dul mu ruur toolu xar kanamam loolu day tegtale ne kon muur xar kanam gi du farata te budul woon loolu kon yeneen bi dana ne dana ne ko salaasam eh, eh, eh, muur muuree te loolu mi ngi am at bi mujj ngir ne Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhu bokk na ci ni nettalee hadith boobu te Seydina Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu nee na ci Korite la woon wala Tabaski te booy mooy mooy bi mu ñëwee jël ataan bi mooy mbaam mu jigéen bi di ko dawal ci biir ci biir sàppe yi gisoon nañ ko. Euh, te loolu mooy at bi mujj yonent bi sallallahu alayhi wasallam te loolu kon day tegtale rek euh, kon muur xar kanam gi du farata am na tamit beneen bi nga xamante ne moom la wax ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam li mu waxoon sayyidat Asma hadith bu nekk sunan bi euh, radiyallahu anha yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko muuril sa maanaam jigéen bu xësee ba mat du daganate lu gis ci moom lu dul lii ak lii maanaam iza balaghatil mar'a ah, Euh, euh, laa yaxillu an turalaha illa hada wa hada maanaam lu dul lii ak lii jigéen bu xasee ba maanaam mooy xar kanam gi ak tenk yi bu boobaa loolu moom moo tax fuqaha yooyu mais hadith boobu bu dul mooy bu dul wér na boobu mooy nekk dalil bi gën a rëy bii wane ni yeneen dégg-dégg yi gaa yi déggee aaye yi maanaam yi ñi dee déggee aaye yi dégg waaye nag hadith boobu wérul maanaam loolu moom moo tax euh, Euh, kon moom moo indi borom xam yu wuute ci waaye xaqiqatan xoolee imam Malik masalan rahimahullah daf doon wax naan jigéen gi kat euh, xar kanamam maanaam lépp awra la xar kanam gi ak tenk te loolu moom mooy mazhabu Maliki rahmatullahi alayhi maanaam jigéen ñoom al-mar'atu maanaam jigéen lépp awra la kulluha awra ma'al wajhi wajhi wal kaffay ba mu def xar kanam gi ak tenk loolu rek moo dul awra ci jigéen euh, tënk yi nag biir bi ak biti bi ñoo ci yem euh, waaye dafa ne waaye daf cee teg ne bu naree indi waaye nag loolu mooy sous condition du fitnaal kenn ci góor ndax xam ngeen ni bokk na ci ñeneen ñi li ñuy layee mooy euh, comme li alquran ne wala yubdiina zinatahunna illa ma zahara minha bu ñu feeñal seen taar yi lu dul la ka feeñ ñoom dañoo jàpp ne taar gi xar kanamu nit ki moo gën a taaru ci jigéen ji maanaam booy xemmem ci jigéen ji da xar kanam gi ngay njëkk a xool moo lay njëkk a neex maanaam te loolu moo tax ñu ne kon bu fekkente ne loolu dañ ne nañ ko dindi kay kon loolu léegi lan lay wuutati maanaam loolu moom moo tax euh, bor maanaam ñi ci def nag daan ne déedéet loolu feeñ na mais nag danga dul nga di ko xool maanaam moo tax euh, comme niñ ko gisee woon comme ni imam an-Nawawi rahimahullah comme ni Shafi'i xanaa bi Shafi ak Maliki ñoo bokk mazhab foofu mooy xar kanam gi ak loxo yi ñoom duñu duñu awra waaye tànk yi awra lañ ci ñoom ñaar Maliki yi ak Shafi yi awra la moo tax ci julli war ta feeñ ci Maliki yi ak Shafi yi rahmatullahi alayhi muy biir tànk ak biti tànk yi loolu moom moo tax ci Shafi yi rahmatullahi alayhi biti tànk yi su biir wala biir bi su feeñee ci biir julli gi ci biir julli gi da nga koy baamu abadan maanaam sa julli day yàqu faw da ko war a baamu ba keroog ngay dee loolu mooy mazhabu Shafi'i rahmatullahi amma mazhabu Maliki rahmatullahi mooy dañ naan da nga koy baamu ci waxtu wi ngir ne ñoom dañ koo boole ci yi ñuy tuddee al awratul muxaffafa maanaam awra ba ñu woyofal voilà léegi amma li nga xamante ne moom mooy xanaf euh, euh, euh, moo tax. Euh, ñoom waaye loolu ñoom dañuy wax ne matala su fekkente ne xanafiye la subhaanallah la ilaha illa allah moo tax yàlla nañu yàlla sàmm euh, shafi'i maliki yi rahmatullah ñoom li ñuy wax mooy bu dee xar kanamu nit maanaam bu dee jigéen ji maanaam mooy bu dee maanaam iza aminatul fitna maanaam bu dee fitna leer na ne du am loolu bu boobaa xar kanam gi moom nañ ko maanaam mën nañ ko muri waaye bu dee day dox di fitna laate maanaam comme ay puudar la ko def na ko yooyu et cetera bu boobaa nag day daal war a muur xar kanam bi déedéet Maliki loolu mooy bu fitna amulee duñu muur xar kanam bi duñ ko muur mais su fitna dee am dañuy muur xar kanam bi ñi nga xamante ne ñoom ñooy. Euh, moo tax euh, ñi nga xam ne ñooy Shafi'i euh, <coughs> rahmatullahi alayhim ñoom teqantal biñ ci indi mooy euh, mooy ci ji maanaam ñi ko war xool mooy ñi nga xamante ne ay maanaam bu dee ci nit ñoo xamante ne leer na na ni maanaam dënguñu te duñ fi ne maanaam ñooñu boobaa mën ngaa muri kii waaye par exemple bu dee ay saay saay lañ maanaam ay kàccoor wala ay yéeféer ñooñu moom da ngay daal di war a muur sa xar kanam maanaam bu ñu xoolee mbir mi xaqiiqatan mbir yi dee daal di xaw a jege wantoo waaye li nga xamante ne moom mooy lu global li nga xam ne moom ñoom moom la ñu noot loolu la ñu nootal mooy naka kanam gi muur ko waru maanaam même buñ naan bu dee lii la da ko war a muur mooy parce que bu fitna dëgg-dëgg bu réyalee maanaam nit ki jigéen ji puudaru na ba pare def pastel yi mu def def nanga nga xam ne boroom kër rek a ko war a gis foofu moom warul génn ci biir mbedd mi ñu koy gis bu fekkente ne nag mbedd mee taxoon nga muy puudar moom suyee boo nga bañ koo def loolu mooy li li jaar su dee euh, léegi euh, mu def ah <laughs> waaw waaw waaw maanaam liñ ci wax mooy muura maanaam mooy euh, maanaam mooy taaral bi nga xam ne da nga koy def ngir ngir mu mu fés ngir mu fés waaye lu naturel lu normal loolu loolu ayul mais di ko def mu fës ngay kii mu leer na ni kii melut nii da koo def nii rek ngir ngir ngir voilà maanaam bulul pour nit ñi xool xaw ma pour lan la parce que du pour xool sama bopp quand même sama xar kanam man du ma ko gis du ma ko <laughs> du ma ko modéré du pour xool sama bopp ka ah dégg nga kon <laughs> léegi. léegi mu def euh, ñi nga xam ne ñooy xanafiye yi ak xanaa bi la raxmatulla ñoom ñoom dañ dañ ne da ko war a muur rek waaye ci julli dañ koy dañ koy muri maanaam ci julli ak ci aj dagat nañu muri ko ah, xar kanam gi ci ñëpp mboolem mazhab yi d'accord nañ ci loolu voilà bu ñuy tawaaf kaaba gi ak bu ñuy bu ñuy aj bu ñuy ak bu ñuy ak bu ñuy julli euh, léegi loolu moom moo tax fuqaha u sa Shafi Maliki ak Shafi rahmatullah looloo tax ñu gën a dëgëral tamit bokk na ci li gën tax mooy bu dee dagan na ci période yii te période yooyu la awra war a gën a muuru kon lu tax ba du dagan feneen fu dul foofu maanaam yooyu yëpp ay mbir la yoo xam te moo tax borom moom yu wuute loolu moom moo tax euh, masala a boo xamante ne dafa jar a bàyyi xel ci ne maanaam du jarul amul xëccoo amul kii maanaam nañu xool kenn. maanaam bu dee dëkk boo xamante ne nit ñëpp dañuy dañuy teg ci seen xartar bi comme fu mel ne Afghanistan nga xam ne ñoom noonu lañ mel noonu la ñuy soloo mais loolu ñëw fa di wane ni non non non damay muureeku loolu dafa la voilà bu fekkente ne dëkk la boo xamante ne nit ñi xamuñu loolu tamit euh, bu ñu tere kenn mu muur xar kanamam bu jàppee ne loolu la waaye tamit bu jàppul ne mbir mi maanaam ne muur xar ba ne baax na. bu ko kenn ne saa ay euh, dañ ko war a muur lii ngeen liñ ngeen nekke baaxul nangam nangam ndax ay boroomi xam-xam yu mag naka njëkk ba laa amee ba léegi dañ ciy wuti voilà amul musuñoo dëppoo ci loolu ci faratam ci nekk faratam ak ñàkk nekk faratam waaye musuñoo dëppoo tamit ci ne maanaam musuñoo euh, wax ne ne ne def ko baaxul kenn musul wax ne muur xar kanam baaxul kenn musu koo wax euh, léegi mu def euh, li nga xamante ne moom mooy tenk loxo yi euh, ci biir julli ci biir julli euh, ñoom xanaa xanaa xanaa xanaa bi lay rahmatullah ñoom dañ ni ba ci tenk yi ko war a napp xar kanam gi rek moom lañ mën a muur loolu xanaa bi lay rahmatullah ñoom loolu lañ jàpp maanaam ba ci tenk yi dañ ko war a napp am na ñi nga xamante ne ñoom ñooy Shafi'i ñoom ñoo daganal ñu muri xar gi ak loxo yi waaye tànk yi moom comme niñ ko waxee léegi faw da ko war a nëbb ngir ne boo ko war a julli ba faaw war a fay julli googu ba faaw ba keroog ngay dee julli googu du la wàccati Maliki yi nag rahmatullah ñoom dañoo jàpp ne ku ku julli sa tànk feeñ wala boog am lu feeñ ci say karaw wala yu mel noonu te tayoo ko yooyu yëpp maanaam sa julli gi. Euh, sopp nañu nga baax mu baamuwaat ko ci waxtu bi amma léegi nag mu def lan mooy awray gor maanaam lan mooy awray jaam jaam bu jigéen comme góor lañ ko yamale ñoom ñëpp comme góor lañ ko yamale ñoom ñëpp ñoo ko yamale comme góor ba mu def ne euh, euh, bu dee ci xanafiye yi ak maliki ak ak ak euh, ak Maliki rahmatullah alayhi ñoom dañ cee boole maanaam biir bi biir bi ak maanaam bien sûr ba ci dënd bi ak li ci seen ginnaaw ak li maanaam loolu dañ ko war a nëbb amma yeneen ñaar cat yi maanaam yi euh, loxo yi ak tànk yi maanaam li ko dalee ci oom yi ba ci suuf ak bopp bi loolu du farata ci ñu muur ko bu dee nit ki euh, bu dee jigéen ji jaam la bu dee jigéen ji jaam la te loolu tamit boo xoolee daanaka mën nañu sax ñoom ñëpp loolu même mazhab bi lañ am mooy jaam daal lañ may muy mureeku gor muuru mu moom daa war a muuru voilà maanaam comme quoi euh, kii bi dafa wëlbatiku maanaam tabia li ñu naan tabia mooy nature yi wala fitra yi dañoo wëlbatiku ci anam goo xamante ne euh, comme li sama mbokk wala fii di wax ne woon bu ci nit yàggee euh, dootu amat dara xet gi xet gi du ko déranger waaye nit ku normal bu gisee yu mel ni yii xew ni da ko war a jàpp da da ko war a rëy ci moom waaye yàgg giñ ci yàgg nag moo tax ñu jàpp ne normal na te kenn maanaam te liñ ci wax bariwut te ña war a wax dëgg dëgg ñu war leen a dégg duñ ci wax yow nañu yàlla sàmm dégg nga mu ne kon ñoom noonu lañ doon def mu ne moo tax fii imam al-Bukhari rahimahullahu taala dafa indi hadith bi ngir bërëb bi maanaam ne ñoom mutalaffi'aat dañ daan mulfu dañ daan muuro bi muruutiin na ci seen yére boobu nga xam ne mu leen murut mooy comme genre jàllaabe boobu nga xamante ne day nëbb moo tax bokk na ci lii la hadith moo tax bokk na ci layu Hanafiyya yi ak Hanaabila yi rahmatullahi alayhim ngir ne dañ ni ñoom mbir la moo xamante ne boo ko tegee ci kaw léppay wàcc comme lii kii di def Euh, afghans yi ni ñi so loolu yooyu loolu la maanaam mu ne nag euh, mu ne suma topp nag yar jeex na ñuy dellu ilaa buyutihinna ci seen biir nii benn seen biir kër ya maa yaarifun na doonu leen xam ne ahadun kenn maanaam ngir ne euh, li tax du ñu leen xam ne nag mooy lëndamaay gi comme niñ ko waxee woon ak it ak ak le fait maanaam xàmmee gi mooy xam nga jigéen boo ko yàggee gis mooy nit rek sax nit soo ko yàggee gis soo ko séenee da koy xàmmee même boo gisul xar kanam gi ngir da ngay daal di xam ne silhouette bi nii la mel maanaam ñoom le fait ñu daan sol loola moo tax maanaam kon di nit ñi ñoom daan nañ daal daan nañ leen xàmmee kanam maanaam di sol yére yére yooyu du tere nit ki xam ñu xàmmee ko de ndax ni muy mel la ndax ci tuuti ak ci am yaram ñoom bu ñu solee yére yooyu du nuroo ni ñuy mel la te duñu nuroo ni ñuy nekkee ci biir yére yi. loolu moom moo tax ñu mën leen a xàmmee am na yére yu seere yi moom xam nga li graw mooy ñun euh, dañoo mujj normaliser jàpp ne jaadu na ni maanaam xeetu colin yi ñu am maanaam da gis koo xam ne jàpp na ne fi mu tollu sol na colin gi gën a baax maadaama teg na dara ci bopp bi fekk léeg-léeg ni muy solo ni muy euh, ni muy soloo maanaam ni muy xate ni muy seeree ak ni muy marqué ci moom boo ci booree ak ni muy attirant maanaam ni yëre bi di di di di melaxe ak ni muy attirante maanaam daanaka léeg-léeg ni mu soloo noonu moo ëpp fitna ke jigéen ji nga xam ne muuruwul léeg-léeg sax moom mi muuru ni mu soloo moo ëpp fitna jigéen ji muuruwul ni mu soloo léeg-léeg sax maanaam euh, moo tax loolu yëpp day gën a dëgëral waxu ñi nga xam ne mooy Hanafiya Hanabila rahmatullah alayhi ngir ne euh, euh, maanaam euh, léeg-léeg muuraay gi nit ki da koy def ba pare maanaam gën a gën a gën a gën a séduisante gën a attirante ki nga xamante ne moom muurul hmm? ngir ni mu ko defee ni mu ko nam ko maanaam forme ko bi ko booleel dégg waaw nañu yàlla sàmm dégg nga kon hadith euh, boobu imam al-Bukhari rahimahullahu taala ñoo ko indiwaat hadith numéro 578 hadith numéro 867 ak 872 maanaam euh, ca kitabul azan dégg kon ci kitabu salat fii la ko indi kitabul azan imaamu ah, Muslim indi na ko ñetti yoon xadis numéro 645 imaamu Maalik indi na ko ci ñeenteelu xadisam ci saxeexam da nga ci riwaaya boobu sax ci la ko ñu bari solowee maanaam ñoom ñi dañ ko gis ah, ne dañ ko solowaat ci riwaaya imaamu Maalik ah, rahimahullahu taala da nga naka noonu imaamu Abu Daawuda as-Sijistaani indi na ko xadis numéro 423 indi ko hadith numéro 153 imam an-Nasa'i imam euh, an-Nasa'i indi ko hadith numéro 545 546 ak 1362 imam Ibn Maaja indi ko hadith numéro 669 kon ñu waa saabu ko dëgg si te ñoom ñëpp solo nañ suñu hadith bi walillahi alhamdu wal mu ne baabun bunte ngi nii iza salla bu fekkente ne dafa julli fii sawbin ci yére boo xam ne la hu ñeel na ko alaamun ay mandarga wa nazarata muy xool ila alamiha ci mandarga ya maanaam moom mooy bu fekkente ne nit ki dafa sol yére waaye yére bi mu sol maanaam léegi dafa dugg ci beneen cadre maanaam yamatul ci ne suturaal na awra beeg suturaalu ko waaye xam ngeen bu ñu xoolee boobu ba léegi ëpp limi masala yi muy traité mooy affaire awra fan la toll lan lañ mën a sol ci yére bu mën a ci ak yooyu léegi nag fii mu dugg ci beneen cadre mooy yére bi su fekkee dafa am ay mbir yoo xamante ne dafay am dafa dafa dafa dafay daf day xëcc ak bët maanaam day tax dafa frappant day xëcc regard day tax nit ki di ko bàyyi xel su fekkente ne nit ki day julli ci yu mel noonu ndax loola euh, lan moom mooy àtteem euh, dégg nga euh, moo moo tax ci riwaaya Euh, euh, euh, maanaam moom loolu moom mooy wax ji maanaam mooy loolu moo tax imaam al-Bukhari rahimahullahu taala indi buntu bii ngir leeral nag loolu maanaam bi lu mu doon maanaam mooy ndax kon dagan naa sol waaw wala déet ndax dagan na ci julli waaw wala déet borom loolu mu ne qaala bil isnaad al-muttasil fi awwal kitaab la haddathana Ahmad ibn Yunus te moom mooy Ahmad ibn Abdullah ibn Yunus maanaam dañu wax ibn Yunus maanaam dàkkante la ko maamam waaye Ahmad ibn Abdullah la. maanaam comme ñu bari ñu ngi gis borom ah, ah comme ni ñuy wax Ahmad euh, comme euh, euh, comme Muhammad ibn Malik maanaam ak imaam ibn Malik maanaam Muhammad ibn Abdullah ibn Malik imaam az-Zuhri yi nga maamam maam ibn Shihab lañ koy wax te pourtant maamam la comme Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ibn Abdul Muttalib ah gis nga kaw kaw bi mu ñëwee laaj ko mais ibn Abdul Muttalib laay laaj te gis ngeen ni ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib la naka noonu Euh, comme imam Ahmad ibn Hanbal nga alors Ahmad ibn Muhammad ibn Hanbal la maanaam ñoom ñëpp maanaam kon lool maanaam arab yi dañuy waxee noonu moom mooy comme niñ ko gisee woon euh, imam Ahmad ibn Hanbal daf doon wax ne moom Cheikhul Islam euh, rahimahullahu taala mi ngi génn àdduna 133e année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam 132e année bokk ginnaaw gàddaay Yonent sallallahu alayhi wasallam génn àdduna 227 ginnaaw gàddaay yonent bi sallallahu alayhi euh, solo ci moom solo ci moom 69 hadith ci lu amul kenn ku dox ci diggante moom imam Muslim tamit solo na ci moom kenn doxul ci diggante moom solo na ci moom fanweeri hadith ak ñett 33 hadith imam Abu Dawud ñëpp li mu solo ci moom ci hadith ndax solo na ci moom 84 hadith euh, euh, ñi ci def nag ñoom solo nañ waaye dafa am ku dox seen diggante ak moom maanaam kon haditham ñu ngi ci ko do bu sitta ci kutubu sitta bam jeex am na ci 193 hadis euh, mu ne qaala nee na haddathana Ibrahim ibn Sa'd moom gisoon nañ ko moom mooy Ibrahim ibn Sa'd maanaam boo xoolee Yaqub ibn Ibrahim biñ doon wax sànq bi ñu gisoon non bokkut ak keneen maanaam ki ñu gisoon ci jotaay bi weesu mooy Yaqub ibn Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf kii mooy baayam Ibrahim ibn Sa'd bii mooy baayam maanaam mooy Ibrahim ibn Sa'd ibn Ibrahim ibn Abdurrahman ibn Awf al-Qurashi euh, euh, euh, az-Zuhri rahimahullah rahimahullahu ta'ala Abu Ishaq al-Madani mooy daakantalam rahimahullah wa Madinatul Munawwara ala saakinihaa afdalu salaatu wa salaam bi ñu génn àdduna 182 ane ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam hadiisam ñu ngi dugg kutubu sitta qaala haddathanaa Ibnu Shihaab te moom mooy imaam az-Zuhri bi ñu gisoon léegi rahimahullah an Urwa te moom mooy Ibnu Zubayr ibn al-Awwaam bi ñu gisoon sànq moom an Aisha ummul mu'miniina soxna Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam anna nabiyya nee na Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam salla dafa julli fii xamisatin ci mbàjj boo xamante ne maanaam xamisa mooy mbàjj moo xamante ne eh, leen lañ ko defaree wala bokk leneen lu dul leen rek waaye day am foo dégg xamisa day am ay rëdd ñaari rëdd yu ñuul lay ame dégg nga eh, laa moo tax ñeel na ko alaamun ah, ay mandarga maanaam yére bi mu am na ay mandarga yu yoo xamante ne daal eh, dañ ko ci dessiné waale mm-hmm. nee na fa nazara mu daal di xool ilaa alaamiha ci eh, mandarga ya nazaratan ak xool waaye fa lamma ba nga xamante ne farafa la noppi maanaam ba mu paree ci julli gi xaala la wax ne eh, izhabu yóbbu leen bi xamiisati ci eh, sama mbàjj mi maanaam moom la jël sàngoo ko jullee ko ko jël comme genre da lay nekk comme genre manteau lay nekk ci moom mu sàngoo ko noonu dégg nga mu ne yóbbu leen ko a yóbbu leen ko bi xam ilaa abi ci Euh, Abu Jahm te moom mooy Amir ibn Hudayfa al-Adawi al-Qurashi al-Madani sahaaba boobu la radiyallahu ta'ala anhu bokkut ak Abu Abu Juhaym bi nga xamante ne radiyallahu anhu moom lañ gisoon xadiisam ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba mu tiimee moom ci kitaabu tayammum bañ doon wax naan xadiisu tiim ñaari xadiis ñoo ci wér xadiisu Abu Juhaym bi radiyallahu anhu ak xadiisu Ammar ah, ibn Yaasir bi radiyallahu anhu maanaam nit ñuy tiimee boo tax euh, xadiis kooku nag Abu Juhaym boobu moom it ansaar yi la radiyallahu anhu gisoon nañ ko bokkut ak bii tamit kii tamit ansaar yi la waaye kii Jahm la Abu Jahm du Abu Juhaym radiyallahu ta'ala moom Amir ibn Hudayfa la tudd al-Adawi radiyallahu ta'ala anhu ngi dugg ci lislaam ah, ah bisu fathu Makka mu nekkoon koo xamante ne ku ñu màggal la ca Quraysh mook Seydina Omar ñoom ñoo bokk askan ñoom ñëpp ay Adawi lañ maanaam ah, mooy Banu Adi ah dégg nga maanaam ku lu màggaloon la ci Quraysh mu nekk koo xam ne ne ku xam askan la ci borom xam-xamu askan yi la bokk ah, fekkee na ñaari yoon tabaxu kaaba yi ah, radiyallahu ta'ala anhu mi ngi génn àdduna ci xilaafu sayyidina Muawiya radiyallahu ta'ala anhu ah, moom dégg nga moom tudd nañ ko rek ci hadith yi radiyallahu ta'ala mu ne Abu Jahm la wax ne waxtu nii te ngeen ma indil ma bi Ah, te moom it benn xeetu ah, mbàjj la rek benn moom it xeetu yére la am bu jaan yi dégg waaye moom ni muy mel mooy day am ay cat ay ay car waaye du am du am ah, du am ay rëdd rëdd foo gis am bu jaan du am rëdd rëdd yére lay doon noonu rek bu ñu mën a sangoo xeetu mbàjj la waaye bu ñu mën a sangoo ngir ne lan moo tax mu jox ko ko ngir ne moom moo ko ko joxoon maanaam moom moo ko mayoon yére bële. moo tax bu daal ne léegi jox leen man ngeen indil ma beneen yéreem bi maanaam am na benn yére bu ma gis mu yor ko naa ko ko jox ngir la ngir day bañ bu ko delloo yére bi mu daal di mbir mi naqari ko ngir xam ne jo jox naa yeneen di saa salama mbir mu delloo ko loolu lu lay doon ci moom <coughs> loolu tamit euh, li euh, loolu mu ne mu ne mu ne léegi nag laaj bi mooy mu ne fa innaha ndax xam ngeen yére yére bii def alxat nii daf ma euh, soxlaaloo daf maa maanaam def euh, euh, daf maa préoccupé daal maanaam dafa tax ma ma bàyyi xel leen aari ah, fan léegi an salaate yi ci sama julli maanaam yittiloo dama wëlli sama julli gi maanaam mooy am na benn moment au lieu moo nekk ci julli gi kese damaa xool yére bi loolu bokk na ci liñ ciy xame maanaam mooy ne teewlu julli gi yëpp ju début à la fin du xatta ñi nga xamante ne ñoom ñooy zahiri rahmatullah wax ne julli teewlu julli gi farata la début ba ba fin nga teewlu ko ba mu mat sëkk loolu du farata maanaam boo teewloo lu ëpp ci julli gi rek loolu moom mooy farata ci zahiri yi rahmatullah amma yeneen julli ñi ñi ñeneen ñi ñu def te ñooy fuqaha sab'a euh, euh, mazahibul arba'a yi ñeent borom ñeenti ngir yëpp wala ñeenti njiir yëpp ñoom dañoo jàpp ne loola ah, moom du farata waaye lu ñu sopp la ngëneel bu rëy la sunna bu mag la ci julli te euh, loolu moom moo tax te ñëpp dëppoo ci ne julli doo ca am lu dul la nga ca teewlu euh, loolu tamit beneen bi ci def moom mooy ne euh, laaj bi mooy ndax yeneen bi sallallahu am na lu koy préoccupé ba tax julleem du ko def ci jaadu ci ci ci ci namu loolu nag tontu li moom mooy ne déedéet xaqiqatan yitteloo na ma wëllu julli gi mooy rek nekk naa ci di xool beneen mbir waaye loola xeetu feeñu la maanaam xeetu feeñu waaye la xeetu tajalli borom bi la subhaanahu wa ngir ne taar taar gi ndax borom bi subhaanahu wa ta'aala day feeñu yeneen bi sallallahu alayhi ci lépp maanaam ci yu rafet yi ci yi nga xamante ne ñoom ñooy ñam yi ci yeneen mbir yi ba nga xamante ne nee na bokk na ci maanaam ne ñett laa bëgg ci ñett ngi nii moom borom bi subhaanahu wa ta'aala daf ma koo soppaloo moom mooy jigéen ñi ak euh, parfum yi gëtt yi. waaye nag julli moom mooy li seral ci lii seral sama xol mi ngi ci biir julli maanaam borom subhaanahu wa ta'ala moom ci feeñu waay yooyu yi da koy gis particulièrement maanaam ngir ne da koy feeñu ci lépp waaye da koy feeñu surtout ci yooyu maanaam te kon dañuy gis ne ci lépp lu rafet moom daf ciy gis boromam subhaanahu wa moo tax bi muy julli tamit maanaam mooy li muy wax mooy euh, ne du ne da ko préoccupé ba tax nekkul ci julli gi dëgg-dëgg waaye li ko li mu ko préoccupé rek mooy ne. feeñuwaay boobu ci la gisoon waaye ba tey gën googu loolu gën xeetu julli la mooy di gis leneen lu bokk maanaam lu lay lu lay gën a xuus loo ci borom subhaanahu wa ta'ala waaye nag comme dafa am ay mbir yoo xam ne dañ ko dañ caa war a tari wala ñu war ko caa wax wala ñu mel noona loolu moom moo mu doxalee noona ngir ne euh, xaal boobu noonu euh, euh, bu fekk loolu ngir ne lenn lu ci nekk te loolu yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo koy moo koy mën a xam maanaam te moo ko mën a xam na ko war a xamee itam wala bokk nga bokk ci akaabirul aarifiin yi nga xam ne ñëw na ko doon maanaam mooy lan mooy ne euh, même boo nekkee ci biir julli nga nekk di gis leneen loo xamante ne ci biir julli gi yaa ngi ci julli gi waaye ci même moment bi yaa ngi ci leneen lool moom mooy euh, loolu mooy li li li li akaabirul aarifiin yi man moom moo tax Seydina Omar radiyallahu anhu ne inni la ujahidu jaysha wa ana fi salat ujahidu jaysha wa ana fi salat maanaam man. armée bi ni ma koy tege ranger ko ak ordre bi ma ciy teg maanaam ba nga xam ne bu ñu demee faaw dañuy gagner ngir ne ni may tegee armée bi ak plan yi may tëral loolu bu ma koy def day fekk maa ngi ci biir julli maanaam nga gis ne kon loolu beneen xeetu xam-xam la beneen xeetu dimension la boo xamante ne yeneen bi sallallahu alayhi wasallam moo ko amee ak ñi nga xamante ne ñoo ko doon dëgg dëgg dëgg ñoom ñooy xam maanaam. mais maanaam malgré que ñu ngi ci biir julli waaye dañ ciy mën a duggaale ci yeneen i gis fekk ñu ngi ci biir julli gi ba tey loolu moom la la doon wax léegi nag laaj bi mooy bu fekkente ne euh, loolu dafa tax maanaam ne euh, maanaam euh, loolu bu ne te dafa maa yittiloo wulif julli gi mooy nekkatuma ci julli gi kese kese kese loolu lay tekki waaw léegi nag ndax xam nga Seydina Omar radiyallahu anhu bu dee mi ngi ci loolu ba pare en même temps mi ngi mi ngi euh, teg armée bi loolu mooy nekkatul ci julli gi kese kese waaye borom subhaanahu wa ci biir julli gi da koo ubbil yeneen i bunti xam-xam loolu lay tekki waaye ñoom la leen doon gënal nag moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam wax li mooy la ko doon gënal mooy mu nekk ci julli gi kese ak li aju ci julli gi kese bañ a nekk ci leneen hatta tajalliyaat yi fe fu ne la koy jógee waaye mu bu nekkee ci biir julli mu nekk ci ci dimension hermétique boobu loolu loolu lay wax. sallallahu alayhi wa sallam wallahu ta'ala a'lam léegi nag bu daal di ci moom léegi laaj bi moom mooy kon lu tax mu koy jox Abu Jahm bu fekkente ne moom noonu la ko doxal mooy ne feeñuwaay bi mu am ci moom feeñuwaay bi muy am ci moom moom ni mbir mi taaroo borom subhaanahu na mu ko tey feeñoo loola du du ci fekk Abu Jahm du ci fekk ku dul maanaam loola kon ah, du ko du ko du ko préoccupé maanaam loola moo tax mu mën koo joxe parce que bu doon ne daf koy préoccupé moo tax mu koy ba mu koy xool du ko delloo kee ngir mu ci julli ngir ne moom muy mën a yàq julleem voilà kon euh, loolu benn la loolu tamit ñenn am na ci ñeneen borom xam-xam nag rahmatullah bi ñu ne euh, ndax Abu Jahm daanu gis radiyallahu anhu waaye loola defe naan wóor li gën a leer mooy lii mooy amaan na mooy maanaam bii ñu wax nii maanaam bii nga xam ne moom la ñu wax amaan na mooy bi ci gën a dëgër insha allahu taala beneen bi ci def tamit moom mooy ne euh, Euh, mooy kon Abu Jahm radiyallahu ta'ala anhu euh, place bu rëy bi mu xam ne moom la am ci Yonent bi sallallahu alayhi wasallam ba tax Yonent bi ak moom nii beneen bi ci def moom mooy ne bëgg naa jariñ tamit Abu Jahm radiyallahu anhu ngir ne moom Yonent bi sallallahu alayhi wasallam bu ko solee leer yam cay wàcc ak yam cay kii moom bu ko joxe Abu Jahm mu téy mu sol ko mu jullee ci maanaam leer yooyee daf ko ci tibbaale maanaam day jëlaale leer Yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme ni nga xam ne noonu la def ak Sayyidatu Zaynab bi mu génnee adduna nga xamante ne moom la ne moom mu sol yére bi ne sang leen ko en attendant man ma sol yére bi ñu koy sang bi ñu koy eh, bi ñu koy mu euh, lëmase mu ngir rob ko moo tax yenn situation ba mu yére boobu bi mu demee nag ba nga xamante ne sang nañ ko ba noppi maanaam comme li alxames Iyad wax rahimahullah ne loolu yeneen bi sallallahu alayhi wa sallam da koo def ngir bàyyi yére bi mu takkoo ak yaramam encore ngir mu mën a jëfandikoo baat ngir barke boobu nekk ci doom bi. moo tax ginnaaw bi mu jël yére boobu moom la ko sàngee ñu rob ko maanaam loolu tamit loolu la def ak seen euh, euh, Abu Jahm radiyallahu anhu moo tax boo gisee yeneen bi sallallahu mu jox la sa affaire baax na mooy ba faw baax na mooy simbil na mooy jox na la ay xeeti maqaama yu kawe ba pare donale na la lu rëy rëy ci moom ci ay xeeti leeram ak ay ngóotam sallallahu alayhi wa sallam d'ailleurs yàlla boo gis mu jox la yére bul solal la yére lu rëy la loolu lay tekki moo tax euh, waa ahlu tasawuf euh, ci lu jiitu dañ la daan solal lu ñu tuddee xilqatu suufiyya maanaam ab yére boo xamante ne moom lañ lay solal ngir mu symboliser initiation bi nga nekkee maanaam voilà maanaam mu symboliser ko am na ñoo xam ne dañuy joxe kurus am ñoo xam ne dañuy joxe wér am ñoo xam ne dañuy eh, ja loxo loxo la ñuy jaayante et cetera mais ay façon la maanaam mais daal euh, façon yi dañoo wuute waaye kenn ku ci nekk ak ni ngay transmettre leer gi ci keneen. moo tax Cheikh Abdou Dabakh la mu waxoon radiyallahu anhu nee na ba mu nekkee xale euh, euh, ba Serigne bi nga xamante ne al-Fastani radiyallahu anhu ba mu ko bàyyeel yére ba mu ko bàyyeel parce que bi muy génn adduna daf ni doo kii xale bi bu juddoo ndax euh, a ne doom ji ki yow di nga am maçon ñoom moo tax danaan dem seen kër di leen toggal maanaam moom commerçant la woon waaye lu mu daan am daka daan jël bénéfice bi bu ngoonee mu dem toggal leen ci suppu wala defaral leen ceeg yooyu bañ ko laajee lu tax nga def ko nga koy def te yow sëriñ bu mag bi mu ne parce que euh, ñoom waa kër gi dañuy am benn doom yoo xam ne kooku ku mag nga mag la doon ci yàlla biñ ko laajee kan moo ko ciy jur ci ñoom mu ne leen Mas'ud moo koy jur ah moo tax Abdul Aziz ibn la Dabbaax am nag yére bu mu soloon bu mu ko mu ne bu ko joxoon ak benn mbaxana ne bu demee ba mu jot ko rek na ko sol fekk muy am ay juróom-ñetti at yu teel yu tollu noonu ba mu demee ba tollu ci at yooyu bañ ko ko solalee nee na ci laa yégee leer yu bëree bëree bëri juddoo ci man ci la ma yàlla ubbi bunt yu bëree bëri ci xeet xam-xam waaw moo tax yooyu tamit ak tamit yiri bi nga xamante ne boo xoolee waa mbokk yent yàlla yuusufa yi alayhi salaam moo tax yent yàlla yuusufa gis nga yiri boobu dañ la jël ne boo leen ko joxee dem leen ngeen sànni ko ci sama kanamu bàyyi rek dana dellu gis moo tax am na yére bu la nitu yàlla di jox bu la ko joxee rek loolu mooy day ubbi sa bëtu xol comme yàlla Yaquba delloo gis waaw moo tax loolu ay xeet yi euh, maanaam loola loola loola ay ay secret yu rëy moo ci nekk loolu moom moo tax euh, hadith bi bokk na ci lënt ci fuqaha yi parce que buntu bii du buntu fiqh buntu tasawuf la buntu tarbiya la moom moo tax fuqaha yi mbir mi jaaxal leen maanaam nan la ñuy def ba lijjanti euh, ba lijjanti hadith bi voilà <laughs> moo tax mu lënt ci ñoom dégg mu ne wa qaala wax na Hisham ibnu Urwa Hisham mooy ah, ibnu Urwata te moom mooy Hisham ibnu Urwata ibnu Zubayr ibnu Awwam moom gisoon nañ ko tamit Abul Munzir mooy daaxantan wala Abu Abdullah wala Abu Bakr mi ngi gane àdduna soixante yi ñoom année ginnaaw gàddaay Yonent bi sallallahu alayhi wasallam génn àdduna cent quarante-quatrième moo tax borom maqaama yu kawe yu mag yu mag yi eh, ñoom dañ leen tuddee albisatu nabi sallallahu alayhi wasallam yéeri Yonent bi sallallahu alayhi wasallam voilà comme Sayyidna Limaamu moo ne naan ko libaat ah yére muy yëre bi sallallahu alayhi wasallam dégg nga xadis bi bunt boobu la dugg ndax yenente bi sallallahu alayhi ku mu nekk ku ku dem ba nekk yëreem euh, dangay daal di dugg ci maqaama boo xamante ne maqaama amatu ko foofu amatul maqaama voilà moo tax mu ne yenente bi sallallahu alayhi wasallam yàlla jël na ruuxu yenente bi sallallahu alayhi wasallam def ko ci sama jëmm ji loolu lu yooyu ak wax yu mel noonu ak xeetu mbir ak maqaama bu kawee boobu ak euh, maanaam bu xóot boobu moo tax ñi ànd ak moom ñu ci bëri xamuñu ko moo tax ñu ne mooy yeneen bi bii mooy lii di wax ba dugg ci domaine bu kéefér loolu kufur la ñeneen ñi nga xamante ne tamit xamuñu loolu te féetewuñu moom ñenn ñi jàpp di ko ŋàññe maanaam nga gis ne mbir mi day nekk ci diggante koo xamante ne ab ku ab parandoo la waaye bu xamul dara te ne maanaam wëlbatiku di lor sëriñ bi ak ki nga xamante ne ku féetee ku ñàkk féetee moom la ku ko noonoo ngir réeri ko maanaam moo tax ay mbiram noonu lay mujj dem moo tax boo xoolee xa cas de figure yooyu ñi moom ñii ñoom seen Tuubaa ak ñu mel ne ñi ñaare dañ leen di dañ leen di réeri ñi farlu ak ñoom dañuy maanaam dañu dañuy am benn xeetu Euh, gis-gis gu bu gu rafetu donte daañ xam ne kii du nitu neen waaye ngir ñàkk leen a xam ak ñàkk xam seen gëdd ak ñàkk xam liñ jaxasoo yenente bi sallallahu alayhi wasallam ba ñu taxawee taxawaay booba ba nga xamante ne ñoom ay jëmm lañu waaye xaqiqatan yenente bi sallallahu alayhi wasallam moo ne ci ñoom mooy feeñee ci ñoom mooy waxee ci ñoom mooy demee ci ñoom maanaam ak yooyu loolu mooy tax ñoom duñ ko mën a comprendre maanaam ñeneen ñi xamul loolu mënuñu comprendre ne xeetu nit boobu am na te duñ ko soupçonné abadan lii moom moo maanaam yii yëpp day waral nit ñi di di di leen réeri voilà lii yëpp day waral nit ñi di leen réeri te ñi nga xamante ne ñaare euh, xamuñu ba pare mën a gaaw a dii diingat ak yu mel noonu dañ leen di noonoo souvent souvent dañ leen di noonoo donte parfois dañuy seen yéene dana baax dañuy jàpp ne dañuy défendre di ji moo tax ñu noonoo leen voilà ku yàlla dimbali dëgg dëgg dëgg moom mooy am xol bu ubbeeku ci seeni mbir ngir ne tamit lool day bokk seeni mbir mooy nëbb gi gi yàlla nëbb seen seen lépp ñi nit ñi maanaam du xam dëgg-dëgg ñooy tam ku yàlla dimbali dëgg moo leen di xam mooy mën a ràññee ne ñii taxawaay boobu lañ amee moo tax ñu mel nii ñu mel radiyallahu anhu moo tax eh, kon Hisham ibn Urwa nee qaala eh, qaala nee an abi jëli nag ci baayam ah muy Urwa ibn Zubayr anna Aisha anna Aisha mu'mina radiyallahu anha qaala nee na nee na qaala annahaa qaalat nee na qaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wa qaala wax na an-nabiyyu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kuntu nekkoon naa anzuru di xool ilaa alamihaa ci mandarga ga wa ana man fi salaati maa ngi julli fa axaafu ma ti ma ragal an taftuna an taftinani ci mu fitnaal ma maanaam fitna gi nag ah, du fitna yi gu gu négatif dégg nga comme li alquran naan balaa an xasana balaa an xasana moom mooy natt bu rafet xam ngeen ni balaa an xasana dégg kon fitna googu te lii mooy dëppoog li nga xam ne moom mooy xadis bi mu naan fa innahu yughaanu ala qalbi fa astaghfirullah sab'ina marra maanaam man sama xol dañ koy dañ dañ dañ koy brouillé dañ koy brouillé moo tax euh, muy jigalu yàlla ngir mu dal mu jéggalu yàlla soixante-dix fois xadis bu nekk Sahih Imam Muslim la waaye li koy brouillé loolu mooy leer gi mooy xayrul anwaar maanaam mooy leer yi nga xamante ne ñoom ñooy daje ci moom di ñëwandoo moo tax yooyu pour mu dalal ko mu muy jéggalu astaghfirullah ngir ne astaghfirullah maanaam ci njaal benn gi la waaye tamit ci ci jeexital gi la moo tax borom subhaanahu wa ta'ala la mu ko mujjee digal gis ngeen ko ca iza jaa wastaghfiru te nga jéggalu ko ngis ne istighfar day yëkkati maqaama loolu te day tax ba euh, leer yooyu di daje di di di di di di canaliser wu di di di mën a tegu leer na lu ci nekk rangé wu loolu moom lay firé loolu lii nag moom maanaam an taftu na nii fitna bi tamit ci loolu la dugg mooy fitna yi ma nekk ci julli war a canaliser wu ci benn leer am yeneen leer yuy ñëw di jóge feneen ci xool gi may xool feeñuwaay bi ma borom bi di feeñu ci taaru mbir mi ndax inna allaha jamilun yuhibbul jamal yàlla dafa taaru dafa sopp lu taaru subhaanahu wa taala maanaam loolu moom mooy fitna gi kon du fitna gi nga xamante ne waaye tamit buñ ko jëlee ci kaawu uh, ñu ñu nga xam ne awaam yi la mooy ne tamit ne julli maanaam te loolu tax na ba imam al-Bukhari rahimahullahu taala indi ko fii moom mooy ne uh, julli gi dagat maanaam baax na ngir ne bu doon julli bu doon loolu day yàq julli kon yeneen ci sallallahu alayhi du ko sol di julli te ba mu jullee ba noppi baamuwaatu julli gi maanaam mooy wane ni yére bi même bu dee am na yu ci nekk maanaam soppu ñu nga jullee ko moo tax yeneen bi sallallahu alayhi wasallam malgré moom bu dee moom la leer la ciy jële même moom mii sallallahu alayhi leer la ci jële moom moo ne moom moo ko ne ngir ragal gi mu ragal bu fitnaa ko waxuma laa keneen ku dul moom kon nag yére bu mel maanaam nit ki bañ koo jullee moom mooy li nga xam ne moom mooy insha allahu taala waaye nag jullee ko dagan na te jullee gi wér na ngir ne yeneen bi sallallahu alayhi mu waatul julli gi te waxul ne ku mu dal na baaxuwaat julli gi hadith bi imam al-Bukhari rahimahullah ta'ala na ko indi hadith numéro 752 hadith numéro 2479 ak hadith numéro 5817 euh, imam Muslim indi na ko ñetti yoon hadith numéro 556 ak a ñetti yoon tamit hadith numéro 2107 et imam Euh, Abu Dawud indi na ko hadith numéro 914 ak hadith numéro 4052 imam Ibn euh, euh, At-Tirmidhi indi na ko hadith numéro 2468 imam Ibn Majah imam An-Nasa'i hadith numéro 761 771 5354 5355 ak imam Ibn Majah hadith numéro 3550 imam Ahmad ibn Hanbal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 bien éclaircir les deux types de particules, hein, mm-hmm. les particules légères et les particules lourdes. Uh-huh. Mhm. donc dans les particules pures, mm-hmm. euh, ça c'est ce qu'on a dit aujourd'hui. Mm. Donc on a dit les anactions et les liens, mm. c'est tout, euh, visage compris. Et les maladies et châssis, et tout sauf le visage et les mains. C'est les parties intimes dures. Wow.

devant ici et derrière ça fait ñoom yi rahmatullah alayhim ñoom dañoo jàpp ne euh, yi euh, biir biir ci biir mooy awra wala contraire biti bi mooy awra biir bi ak biiru tenk yi fii ci tànk bi ñooy awra Oh, mais du coup, je ñoom tànk loxo yi déedéet boolewuñ ko ci nee naa la loolu ñi ko mooy Shafi'i yi Shafi'i yi rahmatullah ñoom ñoo ne lépp dañ ko war a nëbb ba mu def euh, tenk ak xar kanam gi Hanabila yi rahmatullah ñoom ñoo dañoo war a nëbb lépp ba mu def xar kanam gi kese tenk yi bokku

pour que parce que tout à dit pour la la prière pour les Hanafi on enlevait juste. non loolu Hanabila lay donc pour résumer. Mhm. Euh, en fait tous les mazhabs sauf les malikites eux ils ont ils ont seule chose qu'ils appellent partie intime. mooy voilà. et tant que c'est une partie intime euh, elle doit être cachée. en dehors de la prière et waxoon naa la ko nee naa la euh, li ñuy wax awra dafa am ñun liñ ëpp liñ traité mooy awra ci julli mais xam ngeen ni euh, awra yi nga xamante ne ci biti julli la léeg-léeg mu am loo xamante ne ci biir julli la du yàqu julli comme dindi comme muuraay bi ngay julli muuraay bi tëb. ci Maliki yi rahmatullah du yàqu julli wala boog dañuy dañuy sopp nga julli waat nga baam waat ngir ne ñoom muur awra du farata ci julli ah ngay dox ci mbedd mi di muuraay gi deñ wala bay ngay dox ci mbedd mi lii di feeñ loolu am na wute am na différence moo tax dañuy différencier entre li nga xamante ne moom mooy julli ak lu dul julli maanaam lii nii dañ naan la lii du charte ci julli ñoom dañoo jàpp ne nëbb awra boobu awra mughallaba bi kene te mooy bu dee jigéen li ko dalee ci dënn bi ba ci óomi dënn bi faa kaw dënn bi mais ci óomi ji loolu moom mooy awray jigéen ci biir julli bu tar bi nga xamante ne bu amee dara yeneen yi ci def yëpp nag ñu wax ne awra la te mooy xar kanam gi rek moo war a feeñ ak lox ak tenk yi loolu mooy ci biti julli ak ci biir julli sauf que ci biir julli dañ ne awra bu woyof la ci biir julli awra bu woyof la mais ci biti julli awra la tout simplement il faut ñu différencier entre li ñuy wax awra ak li nga xamante ne bu ñëwee ci biir julli cadre boobu lañ teg li tax bu teg cadre boobu mooy pour ne ñun nee nañu ñoom maanaam nee nañ charte la maanaam du charte ci julli sunna la bu dëgër ci julli sunna mu akkadala ci biir julli ce qui fait que su ma doon julli loolu feeñ ci man du yàq sama julli maanaam leneen li ci des moo tax jigéen buy julli ci fuqaha Maliki rahmatullahi alayhi masala euh, muuraay bi fii génn yëkkati ko par exemple fii ci ginnaaw gi nii mu am lu feeñ fekk yéegul ci niveau euh, fii ci dënd ci li suufu dënd bi loolu du yàq julleem sauf dinañ sopp mu julli wat ci biir waxtu wi maanaam na baax wat ci biir waxtu wi wala boog euh, par exemple muy julli sër bi yëkkatiku euh, yéen yi feeñ loolu bu yàqu jullim ci ci fuqaha Maliki rahmatullah alayhim sauf que dinañ sopp mu julli wat ci biir julli bi bu dee góor la masalan diggante jumbax bi ak ñaari jekki waay yi fi ñuy dajee ci kaw foofu noonu loolu mu feeñ loolu yàqul julleem waaye danañ sopp mu julli wàcc waxtu wi ci fuqaha Maalik yi rahmatullahi alayhi waaye su fekkente ne nag dafa da masalan bi da koo kiris koros mu wàcc partie boobu fee julleem da yàqu maanaam fi ñaari jeeg ci waay yi dajee nga gis xar boobu fee mais da yàqu julli bi bu dee loolu la moom lu moo xam yaa ko tey wala teyoo ko ñoom foofu par contre ñoo gën a dur ci def parce que ñi ci bu ñu bu ñu xasee ba yegg ci li ñu tuddee awratu mughallaba awra bu tar foofu fuqaha Maliki rahmatullah ñoo ci gën a tar ñi ci def parce que ñoom ñeneen ñi léeg-léeg dañ naan la bu te teyoo ko bu ngelaw lee ko ëpp wala yu mel noonu xam gisoon nañ masala boobu léeg-léeg ñu woyofal loolu mais bu dee fuqaha Maliki rahmatullah loolu lu ci feeñ moo xam yaa ko tey wala teyoo ko ngelaw ko ëpp wala ëpp ko. ci julli gi day yàqu par exemple bu dee jigéen buy julli ba wóo óom bi feeñ wala yu mel noonu julli gi yàqu na pour de bon amul leneen lu ko mën a defar lu dul muuraat ko dem julli ji waat ah il faut que ñu loolu nga xam ne ci biir julli la parce que masala yu yi ñuy wax li ci ëpp ci biir julli la fenn rek dañ taxaw ci biti julli mooy muur xar kanam ci jigéen lan mooy ci mazhabu foofu rek lañ taxaw ci biti julli sinon ci biir julli lañ doon nekk di wax yëpp liñ doon wax ci biir julli lañuy wax baax na il faut que nga différencier entre c'est-à-dire man ci sama biir julli sama jumbax bi ba ci sama oom yi loolu rek mën naa ko nëbb julli sama julli doon te dañ sit donte dañ koo sib mais sama julli baax na sauf que tey su fekkente ne dama ñëw sol loolu kese di dox ci mbedd mi dañ naa xaram parce que da ngay fitnaal góor jigéen ñi maanaam foo ñu différencier entre ñaari mbir yi baax na Donc ce qu'on entend dire, c'est qu'il y a les parties intimes Voilà. pour tous les mazas. Voilà. Si cette partie intime stricte, est visible, la prière est annulée. Et après, seul pour les malikites, on a des parties strictes et légères. Mhm. Et eux, en si la partie légère, est visible, il faut refaire dans le mental. Voilà. Et si c'est la partie stricte, c'est annulé. Voilà. que les autres de partie légère. voilà c'est que ñoom moo tax dañ koy woowe kon selon moo tax ñu waxoon na leen la xanaa ñoom li ko natte mooy kaar bi le kaaru maanaam partie bi feeñ partie boobu kaar bi feeñ ba pare ñu dabaatal ko ci lu gaaw xanaa bi lay rahmatullah alayhim ñoom liñ ko ak moom mooy bu dee am na ngelaw bu ko ëpp euh, loo xam ne ci la lonk wala tayoo mu mu feeñ wala yu mel noonu mu tayoo ko loolu noonu nga dabaatal ko ci temps bu war a tolloo ñoom ni ñu nattee temps bu gàtt ak bu njool mooy rukku xat ci mooy ponk xat ci par exemple ma rukkoo ba keroog mooy jóg wala diggante jóg bi ba rukkoowaat maanaam bu dee moment boobu yëpp la feeñ moment boobu yëpp kon julli bi da yàqu bu dee Shafi'i la rahmatullah alayhi ñoom ci liñ ko aj mooy ci ngelaw ëpp ko kese bu dee bàyyi ma wala ab xale moo këtt affaire bi feeñ julli gi day yàqu alors que fuqaha Maliki rahmatullah alayhi ñoom ci liñ ko moom mooy mbir mi nekk lu taar awra bi taar wala awra bi ñàkk a boobu waxoon nañ ko voilà mais yii ñuy wax ci wàllu julli la aju ci wàllu julli la aju bu ñu génnee julli yeneen i ñooy dox ni ni ni jigéen ji nga xamante ne masalan ci biir julli gi liñ naan ko par exemple euh, euh, yeel yi feeñ euh, dënd bi fii ci kaw feeñ kaw dënd bi ñuy feeñ ak yooyu ci biir julli yàqu ko ci fuqaaw xanaa Maalik rahmatullah am kese nag jigéen góor laa wax mais loolu taxul ñu mën laa wax ne mën ngaa génn ci mbedd mi ak noonu am na différence entre li ma mën a sol ci ak li ma mën a sol ci biir ay ay ci biir ay góor ni ak li ma mën a sol ci biir jigéen am na différence. Hmm. Euh, donc eux ils ont que des parties intimes strict en gros donc si c'est entre là et le genou mais si c'est inférieur à un quart Voilà. C'est-à-dire elle est quand même valide. Voilà. Même si c'est, euh, euh, par exemple, la cuisse de la femme. Ouais. Waaw. C'est-à-dire que même si c'est sa cuisse, waaw. on considère les maladies toutes comme étant des parties intimes strictes. Waaw. Eux, si on voit que inférieur à un quart, ouais. ça passe quand même. Waaw. maanaam ci partie boobu maanaam partie tànk bi par exemple parce que dañ koy xaajale partie tànk bi dafa am partie yaram bi am partie loxo yi am ak bopp bi ci kaw. waaw ba pare da ko war a gaawal da ko war a gaawal tamit. et donc là on kanam bi mën na feeñ ak ah, tenk yi que. Euh, leneen lu feeñ nga julliwaat ko moo gën a wóor moo gën a sàmm ci buntu sàmm lañ ko dugaloon ci buntu sàmm lañ ko dugaloon leer na est-ce que nen alhamdulillah wallahu ta'ala